أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون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 wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu xalaawatul imaan ci kitaabul imaan maanaam baabu xalaawatul imaan bi nga xam ne moom mooy buntu bi nga xam ne imaam al-Buxaari rahimahullah mi ngi ci waxtaanee ci li aju ci wàllu cafkay ngëm ba mu indi woon ci xadiis Sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu boo xamante ne dafa indi ñetti mbir yoo xamante ne ñoom ñooy wane ni lii képp koo xamante ne matal na ko sa ngëm mat na wala boog da nga am caf kay ngëm da nga xam ni lii moom di nga yëg di nga yëg caf ka gi nga xamante ne moom la ngëm di saf ndax nit ki mën naa am lem ñëpp xam lem di mos lem waaye ñëpp du ñu mos lan la lem di saf lu tax parce que wiiru wéruñu yii nag ku ko am da nga wér wér boo xamante ne sa ngëm maanaam ngëm gi di nga xam lu muy saf maanaam bu boobaa euh, mooy ne ne yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la lépp lu dul ñoom ñaar te nga bëgg nit kii te boo bëggee ko gis nga bëgg ko nga bëgg ko te yàlla rekk tax nga bëgg ko waaye tamit ngay bañ ci di delluwaat ci kéefër wala boog ci lépp loo xam ne mën naa yóbbaate ci kéefër kéem ni nga xam ne noonu la ñuy bañee di ñu sànni la ci sawara ñaareelu bunt bi nga xam ne moom lañ gisoon moom mooy màndarga gi nag léegi mandarga yi ngëm te moom mooy sopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy ansaar yi comme ni nga xamante ne noonu la ko indee tamit ci hadiisu sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wane ne di wax ne mandargay ngëm mu ne al ayatul imaani hubbul ansaar wa ayatul nifaaqi bughdul ansaar maanaam mandargay ngëm moom mooy sopp waa ansaar yi ni ki noonu lii wane ne ci waa ji moom ab naafiq la moom mooy mu bañ leen Ah, niki noonu mu daal di indi kon xadis sayyidina daal di indi benn buntu boo xamante ne daf koo lëkkale maanaam ak buntu booba ci indi xadis sayyid sayyidina Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu ak jikko yi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante woon ak ñoom te jaayante googu moom la ñuy tuddee bay'atun nisaa ngir ne borom bi subhaanahu wa taala ci aaya bi nekk ci suratul Mumtahana jaayante maanaam lii nga xamante ne yooyu la fa tudd moom dong la tuddal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko saa yu jigéen ñi ñëwee ji jaayante ak yow nañ jaayante ak yow ci lii maanaam ci kaw loolu ñu daal di ci xamee ni ci yoonu yàlla moom góor ñi ak jigéen ñi ñoo ca yem maanaam li ñu jaayante fii ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ansaar yi radiyallahu taala anhum noonu la ye noonu la jaayantee ak jigéen ñi beneen buntu bi nga xamante ne moom lañ ca moom moom la ca teg moom mooy buntu bi nga xamante ne mi ngi ko tuddee min ad-diinil al-firaaru min maanaam bokk na ci diine moom mooy daw rëcc maanaam rëcc ci li nga xam ne ñoom ñooy fitna yi ñu indi ci xadiis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon wax ne léegi tey li nga xam ne mooy alal ji gën ci alalu julit gi ab jullit moom mooy ay gàttam yu mu yor dem ca fa nga xamante ne moom mooy ca eh, catu doj ya ak bërëb yi nga xamante ne euh, taw ya foofu la ñu maanaam toqi taw yaa nga fa ba léegi maanaam nga xam ne dañ faa wadd nekk fa ba léegi maanaam mooy rek sori maanaam sori nit ñi lii nag a a a mm, ngir daw dem ci ak diineem ndax a xadis bi nag dañ ci bokk na tamit ci li nga xam ne moom lañ ci jàngee mooy ak beru maanaam ne beru dafa bokk tamit ci diine maanaam di bañ di nekk di dem ci rumbul maa gi ak xumbaay gi ak mbumbaay gi ndax euh, masalan tey loolu su fekkente ne nit ki dafa dem ci ay foo xamante ne dafa bëri ay xumbaay maanaam yoo xamante ne yëfi àdduna la loolu dafa bokk ci li nga xamante ne dafa bokk ci diine waaye loolu nag am na lu ko gën li ko gën moom mooy di ànd ak nit ñu baax ni mooy di dugg ci biir nit ñu baax ni loolu moom moo gën ala kulli xaale loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala yoonal xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne ci mbooloo lañ koy def lu demee nekk julli muy jaamu yàlla gi gën a màgg ki noonu aj bokk ci maanaam li nga xam ne moom mooy li tëj euh, ponk l'islam yi yooyu yëpp ci mbooloo lañ koy defee niki noonu lool moom bokk na ci njariñal bu zikkar ci mbooloo ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp ci mbooloo maanaam moom moo gën comme ni borom bi subhaanahu wa taala wax ne ne su fekkente ne jaam bi daf maa zikkar euh, in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi waaye wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in xayrun minhu su fekkente ne daf maa tudd ci moom kese mu tudd ko man kese waaye su tuddee ci mbooloo mu tudd ko ñu mbooloo mu gën mbooloo moom ma tudd loolu yëpp day teg tele mi jaxasoo ak mbooloo mi looloo ala kulli xaalis moom mu gën beru te it lu ci ëpp nit ñi nit ki su fekkente ne dafa beru ci la ko xalaat yu ñaaw yi di dikkal nit ki noonu ci lay amee sañ-sañ ci mën a def lu ne bëri na koo xamante ne toj toj yu ne def na ko te fekk ba mu koy def mooy dafa dafa dafa tukki dem beru nekk foo xamante ne kenn xamu ko fa maanaam waaye bu fekkonte ne fa muy ne day nekk ak ay nit maanaam ñoo xam ne dañ koo xam mu nekk ay nit nii maanaam ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ bu boobaa loolu dana ko jariñ ci wàllu diinam dina ko jariñ ci wàllu addunam dana ko jariñ ci wàllu àllaxiram te dana ko jariñ ci wàllu yàllam loolu moom moo tax teqantal googu lu mat a bàyyi xel la ànd ak ay nit ñu baax moo gën beru waaye tamit beru moo gën ànd ak ay nit ñu bon bokk na ci li nga xam beneen bunt bi nga xamante ne gisoon nañ ko tam ci suñu jotaay bi weesu mooy bunt bi nga xam ne moom la baabo baabu baabun bunte ngi nii mu tuddee ko ni qawlu nabii sallallahu alayhi wa sallam ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata fi'lu al-qalbi li qawli llahi ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum mu ne bunte ngi nii ne waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam man maay ki nga xamante ne maa leen gën a xam yàlla <laughs> waaw man maa leen gën a xam yàlla te maarifa jëfu xol la ngir waxu yenente bi sal ngir wax borom bi buur yàlla subhaanahu wa taala ne waaye yàlla dana leen jàppee li nga xamante ne moom la seen xol yi di fàggu maanaam loolu moom moo tax su fekkente ne nit ki dafa am jëf maanaam moo tax jëfi xol dañ koy bàyyi xel maanaam tey masalan su fekkente ne nit ki dafa moo tax yu bëree bëri ci yi nga xam ne ñooy dugal nit safara te di ko fa saxal lu ci ëpp jëfu xol la maanaam tey bokkaale jëfu xol la nit ki noonu rëy jëfu xol la niki noonu iñaan jëfu xol la niki noonu ngistal ak déggtal ak xeebaate yooyu yëpp ay jëfu xol lañ te yooyu moom moo tax nit ki lu ëpp bu duggee safara mu fay sax waaye ñaaree jëf yi nga xam ne ay jëfi cër yi la loolu nit ki bu ko yóbbee safara tamit mën na faa bañ a sax waaye li ëpp li mu fay gën a yàgg mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy jëf yi nga xam ne ñoom ñoo tukkee ci xol yi loolu moom mooy te moo tax itam jëf yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a gaaw ci yeggale la ci yàlla tamit mooy jëfu xol yi loolu moom moo tax muy ngëm muy muy wéetal borom bi subhaanahu wa moom mooy yaakaar ko mooy muñ mooy di gërëm borom bi subhaanahu wa ak di ko sant moom mooy tamit di delluwaat ci yàlla ak di wéer wéer ci ay wéer sa lépp ci ay mbiram ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ak di bëgg nit ñi ak di bëgg képp ku yàlla bëgg di bañ képp ko lépp loo xamante ne yàlla def koo bañ yooyu yëpp ñoom ñooy jëf yi nga xamante ne ay jëfi xol lañ te borom bi subhaanahu wa taala yooyu ñooy jëf yi nga xamante ne lu ci ëpp moom la nit ki di gën a gaawee di xotti maxaamaati rawatina bi nga xam ne moo ci gën a màgg mooy sopp yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na boobu indi nañ ci xadis bi nga xamante ne moom la sayyidata Aisha radiyallahu taala anha solo ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngal sahaaba yi radiyallahu anhum di leen xamal ne moom moo leen gën a ragal yàlla te moom moo leen gën a xam yàlla mu mel ni ñaar yooyu ay mbir la yoo xamante ne dañoo lëkkaloo te benn mënta dem bàyyi morom ni nit ki mënta xam yàlla ba noppi ñeme yàlla lool mënta ne nit ki noonu nit ki du ñeme yàlla du ragal yàlla ba noppi du xam dara ci mbiru yàlla déedéet loolu mënta ne maanaam waa waaye ci diggante boobu nag ci la lu baree baree bari di xewee te eh, ci la ñu baree bari di rawantee bokk na ci li nga xamante ne mooy buntu bi ñu mujjee woon a gis ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu man wal minna mooy baabun man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin naari min al iman maanaam moom mooy ne buntu di wax ne ki nga xamante ne dafa sib ci di delluwaat ci kéefër kem ni nga xam ne noonu la sibi ñu di ko sànni biir sawara loolu dafa bokk ci ngëm mu indi woon ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadisu sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi léegi moom mu ne kon baabun buntu baabu baabu fii tanwiinu ko mu ne baabu tafaaduli ahlil imaani fil a'maali maanaam baabu buntu tafaaduli gënalante ahlil imaani ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñu ngëm fil a'maali ci jëf yi maanaam fii dafay leeral ne maanaam jëf yi ñëpp ñëpp tolloowuñu maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk ci maqaama islaam tolloowuñu ay mbir ñi nekk ci maqaama iman ñooñu tamit tolloowuñu ay mbir ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla ñépp tamit tolloowuñu am na ci biir ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla nekk ci daairatul iman waaye fii li mu ci nam mooy daairatul iman de manière général maanaam fii nag ñi soobu ci yoonu yàlla ak ñi ci soobuwul yépp dugg nañ képp koo xamante ne dugg nga ci lislaam rek yow da ngay daal di dugg ci bunt bi maanaam fii ndax day leeral ne même ñi nga xamante ne soobu wuñu ci yoonu yàlla maanaam même ñooñu bu kenn jàpp ne ñoom nekkuñ ci dara déedéet parce que loolu du force képp maanaam nekk yoonu dugg dugg soobu yoonu yàlla du force maanaam mooy euh, nekk masalan am ab sëriñ boo xam ne da lay tegtal yoonu yàlla wala boog nga soobu ci yoon woo xamante ne maanaam da ngaa nekk koo xam ne dangay ngay suufiyanke wu loolu du force kenn tig ku kenn du loo xamante ne maanaam du du du loolu du képp ku ko ku jàpp ne maanaam faw nit ñi dañ ko war a def sinon nekkuñu ay jullit dëgg-dëgg wala baaxuñu wala dañoo nangam loolu yaa ngi tooñ dëgg-dëgg yaa ngi tooñ te bokk na ci li nga xamante ne moom la koy leeral mooy fii ni ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ngëm dañoo dañoo wuute maanaam te bu dañoo gënalante moo tax mu ne baabu buntu tafaaduli gënalante ak ahlil imaani ñoñu ngëm fil amali ci jëf yi maanaam waaye nag ne jëf yi day tax nit ñi gënalante maanaam nit ñi dinañu gënalante waaye fekk ne jëf yi tax mu ne xaa mu indi xadis bi nga xam ne mooy vingt-deuxième xadis bi mu ne bi isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi qaala haddasanaa Ismaa'il te moom mooy Ismaa'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn ibn uh, Uways ibn Maalik ibn Abi Aamir al-Asbahi moom gisoon nañ ko mooy mooy mooy Ismaa'il ibn Abi Uways maanaam moom mi nga xamante ne moom mooy mu ne qaala xaddas moom euh, moom mi moom mi ngi tudd Abu Abdullah maanaam gisoon nañ ci jotaay bi weesu ne saayu imam al-Bukhari rahimahullah day toxal ci imaamu Malik ci Muwatta bi da koy jëlee ci Ismaïl ibn Abi Uways bi wala boog mu jëlee ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi wala boog mu jëlee ko ci euh, Abdullah ibn Maslamata al-Qa'nabi wala boog mu jëlee ko ci euh, Qutaybata ibn Sa'id Euh, al bu al Baghlani rahmatullahi ala al jami' al imam imam Abu Abdullah bi nga xamante ne moom mooy euh, imam Abu Abu Abu euh, Abdullah Isma'il ibn Abi Uways mi ngi génn àdduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne deux cent vingt-septième année li nga xamante ne moom la gën a siiwee moom mooy Euh, maanaam ñu ngi koy dàqantele boog Abu Abdullah qaala nee na haddathanii nettali na ma Maalik te moom mooy al imaam imaamul jalil Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan ibn Khusayl ibn Amr ibn al-Haaris moom te Haaris boobu moom la ñuy wax Zu Asbah moo tax ñun ñu naan ko al-Asbahi al-Himyari rahmatullahi alayhi mu imam bi mooy Abu Abdullah al-Madani bokk ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ne ñooy borom xam-xamu fiqh yi nga xamante ne mooy imaamu daarul hijra nga xamante ne xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan léegi tey nit ñi maanaam nit ñi di dem di jël seen ay gawar di di di di dem di wër ku leen di leeralal te duñu daj lu dul imaamu maanaam Madina euh, Sufyan ibnu Uyayna imaam bu màgg boobu rahimahullah mi ngi ko firi te moom mooy imaam bi solo suñu xadis bu njëkk bi mooy xadis al amal bin niyyat maanaam euh, bi mu waxee ne haddatha haddathana Abdullah ibn Zubair ma al-Humaydi rahimahullah daf ne qaala haddathana Sufyan mooy Sufyan ibn Uyayna boobu rahimahullahu taala dafa ne ah hadith boobu de imam Malik moo tax ñuy wax te loolu day wane ne maanaam màggaayu imam Malik waaye dafay wane tamit màggaayu Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ngir ne ñoom ay moroom lañ te mu jàpp ne wax ji Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kii moom moo taxoon maanaam ak yaatu dënn ak ubbeeku ngir nangu ngëneelu moroomam niki noonu imaam euh, imaamu Maalik kon daanaka maanaam jarul leeral comme ni imaam Ash-Shafi'i doon wax rahimahullahu taala bi mu naan iza zukira al-ilm fa Maalikun an-najm bu ñuy tudd xam-xam rek Maalik mooy biddew ba im rahimahullah maanaam kon imaamu Maalik mi ngi gane àdduna 83e année ñu ne 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy borom ngir bu mag boobu moom Abu Abdullah moo nekk dàkkantalam comme ni nga xamante ne ñoom. Euh, ñeneen ñetti maanaam ñu naan al a'immatu salaasa ñetti imam yu mag ñetti ñi ñoom Abu Abdullah mooy seen dàkkantal maanaam imam Abu Hanifa rek moom moo am beneen dàkkantal bu bokkut ak Abu Abdullah te moom mooy Abu Hanifa an-Nu'man ibn Sabit rahimahullahu rahmatan wasi'a ni ki noonu ñeneen eh, eh, ak imam al-Bukhari rahimahullah dàkkantalam Abu Abdullah la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne romb nañ leen ñoo xam ne ñoom ñëpp seen dàkkantal Abu Abdullah la Abu Abdullah tamit eh, al maanaam bari nañu al-Qurtubi imam al-Qurtubi rahimahullah borom tafsir bi tamit dàkkantalam Abu Abdullah la mu ne an Amr ibn Yahya al-Mazini rahimahullahu taala muy Amr ibn Yahya ibn Amara ibn Abi Hasan euh, Tamim al-Ansari muy al-Mazini nekk al-Madani nekk Madani euh, rahimahullahu taala mu ne moom mu daan an abi mu ngi jëlee ci baayam te moom mooy Yahya ibn Amara ibn Abi Hasan al-Ansari rahimahullahu taala amma Amr ibn Yahya euh, Euh, al al al euh, euh, Yahya baayam bokk muy Yahya ibn abi muy muy Yahya ibn Amara ibn Abil Hasan al Ansari rahimahullahu taala moom taabi'i bu mag la maanaam ci taabi'i yu mag yi lañ ko boole comme ni ko imam Ibn Hibban rahimahullahu taala waxe moo tax ñuy wax ne siqala mu ne an abi sa'id al-khudri radiyallahu taala anhu muy sa'd ibn malik ibn sinan ibn ubayd ibn sa'labata ibn ubayd ibn al-abjar khudra ibn awf ibn al-harith ibn al-khazraj moo tax mu nekk al ji al-Ansaari moom mi ngi gën a siiwee ci Abu Sa'id donte tuddut noonu Sa'd la tudd waaye mi ngi gën a siiwee ci Abu Sa'id mi ngi ganee at mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte am na ñu wax leneen mu bokk ci muksiruuna yi nga xamante ne lu bari ëpp lu baree baree bari lañ solo jëlee ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moom abu sayyidina abu sa'id na khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne an nabi jële nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na yadxulu dana dugg ahlul jannati waa aljanna aljannata ajjana ajjana muy kër googu màgg googu nga xamante ne ci la borom bi subhaanahu wa ta'ala di di di di di neexale ñi nga moom lay neexale ñi nga xamante ne ñoom ñoo toppoon yoonam wa ahlun naari waaye dana dugg tamit maanaam waa sawara annaar annaara sawara mooy kër googu tamit di adduna boobu nga xamante moom lay mbugalee ñi nga xamante ne ñoom ñoom mooyoon aw yoonam mu ne summa topp nag yaqulu muy wax allahu bur yàlla taala aji kawe ji axriju génne leen man képp koo xam ne kaana nekk na fii qalbihi ci xolam misqaalu habbatin lu tolloog pépp maanaam misqaala luy mandaxe luy lu mën a natt lu ñu mën a peser habbatin pépp min xardalin ci ci motarde min imaanin ci ngëm maanaam bu loolu moom mooy ne kon nit ñi dañuy dugg àjjana ñuy dugg àjjana dugg àjjana ba noppi ñuy dugg safara dugg safara ba noppi bañ xam ne léegi lépp mat na nag léegi nag gannaaw ba mu am lu fa jaar borom bi subhaanahu wa daal di joxe ndigal lii maanaam kon loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ciy gise maanaam kon nag ci la ñuy xamee ne maanaam waa àjjana ah, am nañu maanaam dañuy dugg àjjana waa safara dugg safara waaye mbir mi du jeex maanaam du ne rek gaa yi dugg nañ ñii dugg nañ àjjana ñii dugg nañ safara rek léegi lépp tàbbee na fi géej déedéet maanaam après nag ginnaaw ga safara moom day am ay mouvement àjjana nag moom ay mouvement yi ci am mooy ci biir àjjana la maanaam ñi nekk ci suuf léeg-léeg ñu yéeg ba ca kaw ñu yéegale leen ci kaw ci ay ramm waaye ñi nga xamante ne ñoom waaye àjjana moom ku ci xës ba dugg dootoo génn génnati moo tax mu ne nag borom bi su ma topp nag yàquwul mu wax. maanaam summa bii moom mooy wane ni ci ginnaaw gi lay doon maanaam te am na diir gu dox ci diggante bi summa topp yaqulu mu wax allahu bur dana wax yaqulu dana wax allahu bur yàlla taala aji kawaji akhrijoo génn leen man képp koo xam ne kaana nekk na fi qalbi yi ci xolam misqaalu lu tolloog pepp xabbatin ci maanaam lu ñu màndaxee ah, pepp pepp min xardalin ci euh, moutarde min imaanin ci ngëm maanaam exemple moutarde bii nga xamante ne moom la joxe sallallahu alayhi wa loolu exemple la maanaam ngir wane ne maanaam euh, woyofaayam ngir ne graine moutarde daf graine moutarde daa woyof toll toll toll waaye nag ah lii tamit dañ ci xamee ni jëf yi dañuy peese dañ leen di peese et ngëm maanaam dañ koy peese te jëf bépp maanaam jëf même bu fekkente ne jëf xol la sax maanaam day am lu muy peser ci balance borom bi subhaanahu wa taala mu ne kon nag képp koo xamante ne lu toll noonu ci ngëm mu ngi ci biir xolam mu ne na ngeen ko génn fa na ngeen ko génne léegi génne leen ko safara mu ne fa yaxruju fa yuxrajuuna bu ko defee ñu daal di génne min xaa ci ñoom euh, euh, ñu génne ci euh, ñu génne leen nag bañ leen génne xat dëgg dëgg nag jamono jooja bañ leen génne war du ñu ngay ñuul kukk maanaam ngir ne dañoo mel ni ñu xëm maanaam comme comme ku xëm Euh, wala lukum rek ni muy mel mu ne bu ko defee fa fa fa yulqawna ñu daal di leen di sànni fii nahril hayaa ci géejug euh, fii nahril hay nahril maanaam ci géejug taw maanaam mooy euh, ndox ndoxum barke wala book aw wala book alxayaati ci ji ci noo dex boog nahr mooy dex alxayaat mooy taw barke waaw wala boog alxayaat mooy dund géejug maanaam dexu dund mu ne shakka malikun imaamu malik rahimahullah moo sikki sàkka hmm. maanaam moom moo jàppatul ne ndax euh, ndax hadith bi nahrul xayaa la wala nahrul xayaati te loolu noonu dafay wane maandu teem maanaam ci ni nga xamante ne noonu lay nettalee hadith bi loolu bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy ni ku wóor xam nga imaamu malik rahimahullahu taala dafa wóor day wóor maanaam ba nga xamante ne moom dañ naan Euh, euh, moom ku mel ni moom laa yusalu am misli maanaam ku mel ni moom kenn du laaj ay mbiram am na ñoo xamante ne noonu lañ mel ku mel ni imaamu Maalik maanaam al a'immatul arba'a ku mel ni imaam al Bukhari imaam al Bukhari kenn du toog di laaj ndax siqa la wala du siqa ku mel ni euh, imaam Shu'ba ñooñu az-Zuhri ñooñu kenn du laaj ndax siqa lañ wala du ñu siqa maanaam ñooñu noonu mooy kenn du laaj seen i ñoom fu ñu leen déggee rek dañuy daal di xam ne ah ñooñu moom maanaam comme niñ koy waxee ils sont au-dessus de waaye ñoom ànd ak loolu yépp nag mën na ñuy sikki sàkk loolu mooy ne nit loolu mooy dee sikki sàkk ci dara waaye nag nga wax ko loolu wàññiwul sag maandute ki noonu su fekkente ne tamit xamoo dara nga ne lii de xawma ko nga loolu wàññiwul ci sag ci sag daraja dara waaye nag loolu képp koo xamante ne jàpp na ne sikki sàkk ci benn mbir ci domaine xam-xam wala boog ma jàpp benn mbir ne ah lii de xawuma ko ci xam-xam nga jàpp ne loolu ak sikk la wala ak wàññeeku la loolu li muy tekki mooy yow xamuloo domaine xam-xam xamoo dara ci ni muy doxe maanaam kon fii imaamu Maalik moom moo am sikki sàkk boobu rahimahullah waaye imaamu Muslim rahimahullah soloo na jëmmi xadiis bi waaye dafa ne rek am sikki sàkk moo ci am waaye waxut kan moo sikki sàkk kon foo gisee xadiis bii ci euh, saxiix imaamu Muslim rahimahullah danga xam ne ah ci Sahih boo bukhari day préciser nañ ne imam Malik ibn Anas rahimahullah moom mooy nga xam ne moom moo am sikki sàkk boobu mu ne kon bu boobaa fa yan bu tuuna maanaam dañuy maanaam dañ leen di sànni ci ci ci ci ci ci dex googa maanaam bu ko defee maanaam dex googu moo leen di sellalaat gis nga mu ne moo leen di sellalaat fa yan bu tuuna bu ko defee ñuy saxaat kama kéem li nga xam ne tan butu noonu lay saxee alxibbatu maanaam am ah, ñaxit wi maanaam moom mooy ay fleur maanaam xibba loolu lay fekk maanaam euh, mooy mooy mooy ñax mu rafet mi nga xam ne mooy fleur yi euh, fii jaani bi ci wetu ak saylu sewnde gi maanaam moom mooy euh, bu fekkente ne dafa am ay dex gu ndaw mooy ak saylu mooy sewnde nga xamante ne dex gu ndaw a ndaw moo ci am maanaam bu fekkente ne ci ci wàll gi da di gis ni muy saxee maanaam ñax mi ni muy rafetee gis ngeen ko maanaam loolu la la leen mu ne moo tax mu ne alam tara xanaa gisoo annaha naka ñoom taxruju dañuy génn maanaam annaha naka ndox naka ñax mooma taxruju day génn safraa nekk loo xamante ne day euh, mbokk ya ba noppi nekk loo xamante ne day sëgg maanaam ni muy ni muy ni muy ni muy jógee sëkk ah loolu moom lay wax fii loolu nag moom mooy kon hadith euh, bi mu ne qaala Wuhaybun maanaam mu indi toon beneen riwaaya mu ne qaala wax na Wuhayb ibn Xaalid mooy ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahili mawlaahum moom li nga xamante ne mooy dàqante mooy Abu Bakr Abu Bakr al-Basri al-Karabisi rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci riwaayam maanaam kon bokkul ak riwaaya bi imaamu Maalik bi waaye riwaaya uh, Wuhayb bi wa qaala moom dafa ne haddasanaa Amr mooy haddasanaa te moom mooy Amr ibn Yahya al-Maazini moom moo jëlee ci baayam bi nga xam ne moom mooy Yahya al-Mazini mu jëlee ci Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kon bu boobaa dañuy gis ne mutaabaa am na ci xadis bi waaye mutaabaa bi mi ngi dox ci diggante Wuhayb ak imaamu Malik rahmatullahi alayhima mu ne ah, moom li mu wax mooy alxayaat moom amul sikki sàkka maanaam kon nahrul xayaat mooy dexu dund kon bu boobaa imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi riwaaya bi ngir dëggal ànd ak ñoom daf ko taaliq maanaam mu'allaq la waaye maanaam mu'allaq mooy su fekkente ne ab xadis dafa ñëw li ñuy wax taaliq mooy damay indi xadis waaye début bi laadul maanaam laadul indi waaye damay jékki-jékki jële ko ci digg xadis bi en tout cas lu bon bon danaa tëb kenn daal ni diw nee na daal di wax li ci tegu loolu moom mooy euh, taaliq moo tax mu ne qaala Wuhaybun gis nga waxul moom ci digganteem ak Wuhayb bi kan moo ci ne ko mhm. mu ne xaddasanaa Amr waaye euh, mu ne Amr nee na waaye imaam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu ne diw nee na maanaam bu fekkente ne dafa def taaliq ci ak xadis ba pare tuddul euh, ba pare mu indee ko ci baatu kaala par exemple maanaam diw nee na mooy siixatul jazm maanaam mooy diw nee na wala boog euh, diw zakara fulaan maanaam diw tudd wala yu mel noonu loolu mooy loolu wér na loolu amul danloo ci sikki sàkk ndax wér na te loolu noonu dañ koo topp maanaam ci tatabbu' bi ñu def maanaam bil istiqra wa tatabbu' maanaam ci bu ñu toppee mbir mi ba topp ko ba mu jeex la gis ne xadis boobu saa yu nekk daañ ko fekkaat soit ci biir Sahih bi wala ñu am feneen fu ñu ko fekk ci euh, téere xadis yi waaye gis ne xadis boobu dafa wér tëng amul dara lu ci kii moo tax imam euh, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daal di topp xadis yu mel noonu yépp daal di leen di indiwaat indi càllale yi nga xam ne foofu la ñu nekk ak téere yañu ñu nekk téere boobu mu tuddee ko taxliiqu taaliq voilà maanaam mu ne qaala Wuhaybun naa am amrun mu daa def wax alxayaat maanaam mooy nax nahrul xayaat maanaam mooy euh, dexu dund maanaam kon ñu gis ne am na dex goo xamante ne moom la ñuy tuddee dexu dund maanaam dex googu képp ku ci dugg képp ku ci xës ba sangoo maanaam da ngay daal di wecc ci lépp loo xamante ne mooy jikkoy waa safara ak lépp loo xam ne meloy waa safara la ak lépp loo xamante ne ak mbo ak mbon la te foofu ngay jaaree dund dund goo xamante ne day sax ba faaw maanaam loolu day saxal li nga xamante ne moom la nitu yàlla yi di tuddee maanaam maa ul te du dara lu dul alquran ak sunna maanaam kon mu ne nahrul xayaati maanaam wakaala te wax na tamit ne moom ci xadisam nee na xardalin min xayrin xardalin maanaam euh, min xayrin xadisu Wahib bi nag Euh, euh, maanaam moom kon xardalin la wax misqaala xardalin waaye waxul min imaanin dafa ni min min xayrin maanaam ci lu ci lu baax maanaam kii imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bii nga xamante ne moom mooy xadisu bi indi na ci kitaabu riqaaq jëlee ko ci Musa ibn Ismail te moom mooy kan at-Tabuzaki moom rahimahullah mu jëlee ko ci Wuhayb bi mi mu jëlee mu daal di topp càllale gi nga xamante ne moom laa mu jëlee ko ci Amr ibn Yahya al-Mazini mu jëlee ko ci papaam Yahya al al-Mazini rahmatullah alayhi moom mu jëlee ko ci ah Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu maanaam bu boobaa moo tax moo boobu foofu la ko indee ci xadis boo xamante ne kon dafa jokkaloo euh, niki niki noonu euh, waaye ba pare waaye foofa misqaala xardalin min imaanin la indi ba tey. foofu misqaala xardalin min imaanin la indi ba tey waaye ba tey Abu euh, Bakr ibn Abi Shayba rahimahullahu taala ci musannafam moom indi na xadis bi ci càllali gi nga xamante ne moom mooy moom la jëlee ci Affan ibn Muslim mu jële ko ci Wuhayb bii nii rahmatullah alayhima moom mu daal di wax min xardalin min imanin kéem ni nga xam ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee fii ñu daal di xam ne kon riwaaya bii nga xam xamante ne moom moo nekk fii bi muy wax mooy bi nekk ci musannafu ah imam Abu Bakar ibn Abi Shayba donte indiwu ko fan ci saxiixam voilà rahmatullah alayhi kon xadis bi dañ ci jàngee ni maanaam kon ndekete ngëm dañuy gënalante am na ndekete loolu day tontu li nga xam ne moom mooy wax murji ay nga xam ne ñoom dañoo wax ne ngëm moom du wàññ maanaam boo xësee ba gëm dara dootu la wàññeeti dara waaye dañu xam ne ndekete ku gëm yàlla mën naa dugg safara loolu benn lañ ciy xamee ñaareel bi ci des moom mooy day tontu waxu xawaari ji ak moo mu'tazila yi ndax ñoom dañoo jàpp ne ku gëm yàlla maanaam maanaam maanaam ku def bàkkaar yu mag maanaam dangay dem sawara te boo demee safara da nga fay sax abadan dootoo fa jógeete amma mu'tazila yi ñoom dañoo jàpp ne waa ji ba léegi waaye du ku gëm maanaam mëneef koo tuddee jullit waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy xawaari ji ñoom ñoo gën a ëppal ci buntu boobu ñoom dañoo wax ne waa moom ab yéeféer la maanaam kon loolu ñu daal di gis ne hadith bii daf leen di tontu ngir ne génne nañ leen ah génne képp ku am képp gëm ci sa xol rek maanaam daañu danga nga génn sawara te da nga dugg biir aljanna kon bu boobaa ñu daal de koy ñu daal di ci jàngee loolu ci euh, hadith bi te danañ ci jànge ne li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci bunt bi te moom mooy ne ngëm yi maanaam dañoo tolloowuñ ñëpp tolloowuñ ñi gëm yàlla yëpp tolloowuñ si nay jëf ndax am na ñoo xam xamante ne dañuy teel a dugg àjjana am ñoo xamante ne dañuy teel a dugg sawara waaw dañuy dugg sawara yéex dem àjjana loolu am na ci biir même ñi nga xam ne ñoo nekk biir àjjana ñu ëppante ay maqaama ba waa àjjana jeex am nag ñoo xamante ne ñoom waa yàlla lañ voilà ñooñu kon ñoom ñëpp tolloowuñu kon euh, ñu jàll ci suñu xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu ci ba tey ci buntu bi mu ne xat euh, bil isnaad muttasil fi awal kitaabi ilayhi mu daal ne xaddasanaa Muhammad ibnu Ubayd ibnu Ubaydullah te moom mooy moom te moom mooy Muhammad ibn Ubaydullah ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abi Zayd al-Qurashi al-Umawi mawlahum as-Sulami rahimahullahu taala li nga xamante ne moom mooy dàqantalam mooy Abu Thabit al-Madani euh, maanaam euh, maanaam bu ñu xoolee euh, hadith bi ñu mujj ñoom waa Madina la ñoom ñoo ko solo niki noonu suñu hadith bi maanaam kon Abu Thabit al-Madani rahimahullahu taala waaye nag cosaanam mooy Qurashi la. mawlaahum as-Sulami al-Madani rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd moom gisoon nañ ko mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri rahimahullah dàqanta la mooy Abu Ishaq al-Madani moom it Madina la dëkkoon wàccoon na Baghdad moom mooy. Euh, papay Yaqub ibn Ibrahim ak euh, Saad ibn Ibrahim maanaam mu ne mu ne an Salih te moom mooy moom it gisoon nañ ko Salih ibn Kaysan voilà al-Madani rahimahullah moom mooy Abu Muhammad te am na tamit beneen dàkkantal mooy abul Abu Harith di euh, mawla Bani Ghaffar am na ñu ne mawla Bani Amir la am na ñu ne mawla Alu Mu'ayqib ad-Dawsi moom it Dawsi la di Ghifari mawlahum ah madani la moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu wax ne cent quarantième année ci la génn àdduna moom mooy Salih ibn Kaysan rahimahullah nekkoon ku wér di jëlee lu bare bare baree baree bare ci imam az-Zuhri rahimahullah moo taxit moom sax ci moom ñi la jëlee mooy an ibn Shihab te mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah az-Zuhri rahimahullah daqantala moom mooy Abubakar mi ngi gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cinquante huit mi ngi génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent am na ñu ne cent vingt-quatre imam az-Zuhri moom it daanaka du ñu laaj ay biram yàgg nañ ko fi dégg mu ne an Abi Umamata ibn Sahl te moom mooy Abi Umamata ibn Sahl ibn Hunayf ibn Wahib ibn Akim al ansari al awsi rahimahullahu taala bokkut ak bi nga xam ne moom mooy Abu Umamata al e, Bahili naam kii moom Abu Umamata mooy dàkkantalam moom itam nee nañu ne turam moom mooy kunyam maanaam e, waaye li nga xam ne moom mooy lii e, gën a siiw mooy ne As'ad la tuddoon maanaam kon Abu Umama dàkkantalam la waaye As'ad la tuddoon muy As'ad ibn Sahl ibn Hunayf li nga xamante ne moom la ganee adduna mooy huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye centième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa ci la génn adduna muy al ansari al awsi al madani mooy ci aws la bokkoon njiiru aws waaye moom abu umamata bii moom saxaaba maanaam am nañu ne nag comme li Ali ibn al-Madini wax rahimahullah nee na dafa tase ak Zayd ibn Sabit waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom mooy ne moom daje nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf koo gis rek déggewut ci moom dara moo tax ci buntu boobu bu dee ci wàllu riwaaya dañ koy boole ci taabi'i yi waaye ci bu dee ci wàllu euh, daraja maqaama dañ koy boole ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum moo na annahu sami'a dégg na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu maanaam moom gis nañ ko sànq gis nañ ko léegi nag maanaam euh, càllale gii day gis ne kon am na maanaam ñaari taabi'i ak ñaari ah muy muy muy sa muy muy Salih ibn Kaysan ak ibn Shihab niki noonu abi ak ñaari saxaaba Abu Umamata euh, ibn Sahl ak Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhuma mu ne sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yaqulu dafa wax ne qaala wax na Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baynaa ana baynaa fekk ne ñun diggante ana man naa imun maa ngi nelaw maanaam maa ngi ci diggante bi nga xamante ne maa ngi nelaw na ra'aytu ci laa gis annaasa nit ñi maanaam ra'aytu ci laa gis maanaam mooy maa ngi gis ci biir gént maanaam waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamante ne daf koo gis ci gént moom ak li nga xamante ne daf koo gis nii ak ay bëtam ñoo yam ngir ne loolu moom moo tax mu ne man de su ma su tamit iza naama aynaaya lam lam yanam qalbi maanaam maanaam sama bu ma samay bët di nelaw itam sama xol moom du nelaw maanaam ndax moom ndax maanaam xayaalam dafa am doole moo tax doole goo xamante ne dafay tax ba li muy gént di ko gis moom ak li muy gis nii ji jàppal yam nit ki noonu day mën di connecté wu maanaam moom day mën a nekk ci gént nekk ci beneen monde bi nga xam ne mooy aalamul xayaal waaye di man di connecté wu ba tey ak jëmmum ji nga xam ne moo nekk fii loolu lu ëpp ci nit ñi mënuñu ko loolu moom moo tax nelaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam du yàq njàppam mu daal di wax ne kon euh, moom moo tax moo na mu ne mu mu ne kon ana moo tax day tout le temps mi ngi mel ni ku yeewu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps mi ngi mel ni ku yeewu voilà ndax bët yi ñooy nelaw mais xol bi du nelaw ngir ne xol bi foo ko fekk mu ngi aju ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala noonu mi ngi yeewu ci univers bi yëpp képp nag koo xamante ne dañ laa dénk jamono sa xol du nelaw parce que su nelawee rek mooy ne adduna na adduna bi tukki mm-hmm. donc <laughs> mu ne kon mu ne ci laa gis yeneen ti mu ne mu ne ma gis nag ra'aytu ci laa gis annaasa nit ñi yoradu na ñu leen di gaar yee ci man maanaam ñu leen di gaar ci man mu ne waa alayhim waaye mu nekk ci seen kaw xumusul ay yére mm-hmm. mooy xamis rek mooy li ñaan xamis mooy daanaka ay ay ay ay seeti yëre rek hmm. mu ne min ha boo xamante yenn ñi ñenn ñi seen yëre yi maa am na ñoo xamante ne maa nekk na loo xam ne yabluhu dafa jote ak sud ak ak sudiya mooy ween yi maanaam am na ñoo xamante ne dafa jege dafa jog ci ween yi kon hadith bi dañ ciy jàngee ni maanaam góor ak jigéen yëpp dañ leen dinañ wax ne ween li ñu am ween la tudd maanaam ngir ne voilà ngir xadis bi mu ne wa min ha bokk na ci maa duuna zalik maa loo xam te ne duuna zalik gën naa yées loola am na ñoo xamante ne lu gën a euh, yées loola la am ñu ko gën a kawe tamit maanaam ndax duuna dafay tekki lu gën a kawe day tekki lu gën a suufe maanaam mu boobaa mu daal ne am na moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tënk ko ci duuna zalika maanaam ngir wax tënk wax yëpp muy tekki am na ñoo xamante ne lu wuuteeg loola la maanaam mooy lu ko gën a kawe wala lu ko gën a suufe ñenn ñi seen yére yi day ñëw ba ci ween yi waaye am na ñoo xam ne seen yére yi yéegul foofu am na nag ñoo xam ne seen yére yi ba ci suufu ween yi la ne ñenn ñi seen yére yi ba ci biir bi la yam ñenn ñi seen yére yi ba ci jumbax bi ñenn ñi seen yére yi à peine lay muur awra yi ñenn ñi seen yére yi day wàcc ba ci óom yi et cetera et cetera mu ne waaye nag wa urida waaye ñu gaaral alayya ci man Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu waaye waa alayhi nekk na ci kaw ci kawam xam ne suñu yére boo xam ne maanaam moom moom moom sab maanaam xeetu sabadoor la boo xamante ne ah maanaam tellement que dafa rëy ba nga xamante ne maanaam day doon buubu sax ci suuf si mu koy diri dégg nga xaalu ñu ne ma léegi bu ko defee sahaaba yi radiyallahu anhum laaj ko ne ko fama awwalta ana lan nga euh, gëndalee zalika loola maanaam gëndale mooy interpréter ana naka nga defee interprétation lool ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam hadith bi dañ ci gisee tamit ne sahaaba yi radiyallahu taala anhum buñ doon woo yenente bi sallallahu duñ ko woowee turam waaye dañ ko doon woowee ti tiitram maanaam ngir màggal gi nga xam ne moom lañ ko màggal naka noonu loolu moom mooy yelloo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy soobu yoon yàlla qaala mu ne ak diinu diine laa ko firé maanaam mooy ne diine yiri yi comme diine la ñenn ñi seen diine maanaam daanaka bu doon yére bu ñuy sol la ci seen ween yi rek lay yem ñenn ñi nangam maanaam bu nëbb seen leneen ñenn ñi <laughs> ñenn ñi sax gën naa féete kaw ñenn ñi gën naa féete suuf naka noona lu tolloog li nga yor ci diini maanaam loolu mooy nekk seen mbubb loolu moom moo tax yére dafa am maanaam moo tax yére ci eh, eh, maanaam yére yi leer dafa exister loolu moom mooy moo tax eh, ci loolu maanaam symbole boobu bokk na ci li nga xamante ne moom la euh, waa al tasawuf maanaam di tuddee xirqa maanaam muy yére xirqa tasawuf maanaam yére yi nga xamante ne ñoom ñooy yére yi nga xam ne moom lañ lay solal dañ naan moo tax diw la bisal xirqa maanaam diw de sol na yére bi maanaam ngir ne yére boobu yére la boo xam ne yére yi buy symboliser sóobu gi nga xamante ne moom nga sóobu ci yoonu yàlla maanaam moom mooy tamit ne yére am solo gi nga xamante ne moom la am solo ci yoonu yàlla mooy na ay yëre leer ak yëre jikko loolu moom moo tax mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa kom comme niñ ko gise woon yaa ayyuhal muzammil ak yaa ayyuhal mudaffir yooyu yëpp ay ay yëre yu muy sol la mu yërey leer yërey jikko yu rafet yërey diine yërey mbaax yërey tiranga ak yu mel noonu kon loolu moom moo tax nag képp koo xamante ne tamit moo tax dugg ci néegu sëy itam dafa bokk ci di jariñ ci yokk yére yooya moo tax alxuraan tuddee ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun na ñoom seen ay yére lañ yéen it ngeen nekk seen ay yére ñoom bokk na ci li nga xamante ne euh, loolu kon mu ne fam kon nag mu ne ko ak diine diine la laa ko laa ko gëndalee dégg nga kon loolu dafay tegtale ne euh, day day euh, taxrij yi defuñu leen tey voilà hadith bi weesu gisuñu woon defuñu woon taxrij bi insha allah taala dinañ ci profité def ñaar yëpp voilà euh, kon euh, yére bi nga xamante ne kon loolu la euh, borom bi subhaanahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral leerale loola maanaam loolu kon dañ cey jàngee ni ñëpp tolloowuñu ci wàllu diine ni ñuy évoluer mm-hmm. niki noonu ñëpp tolloowuñu maanaam ni nga xamante ne noonu la ñuy amee ay yére yi leer ak yére yi mbaax ak yére yi yiw ak yére yi teraanga maanaam te loolu ñëpp tolloolewuñ ko te nit ki yi moo tax moo tax xeet yére yi muy sol loolu moom tamit dafay wane ak solo gi mu am solo ngir ne lépp lu am firi maanaam gént gi le fait mu yére di dëppoo ak maanaam ci alamul xayaal maanaam ci gént yére di tolloo ak diine ci àdduna fii ni loolu mooy wane am solo gi yére am solo loolu mooy wane am solo gi nga xamante ne moom la yére am solo moom moo tax képp moo tax même ni ngay solo day day dafa am solo itam maanaam moo tax tamit nit ki du solo comme ñoo xamante ne ay saay-saay yi ni ñuy soloowe wala du solo comme ni nga xam ne caaxaankat yi noonu la ñuy soloowe loolu nit ku baax du soloowe noonu loolu te bokk na ci li nga xam ne mooy leeral loolu ak am solo bi nga xam ne moom la am solo mooy ne yent yàlla yusufa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam yére bi nga xamante ne moom la jël dafa ne dem leen boo leen ko sànnee sans bàyyi moom daal di mën a da daal di gis te ba ñu jëlee yére ba bañ ko sànnee ci kanamu bàyyi bi rek daa daal di gis loolu mooy wane ni am na jeexital gu nekk ci moom te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi doomam génne àdduna sayyidat Zeynab radiyallahu anha bañ koy sang dafa sol yére bi waaye gannaaw ga mu simmi yére bi solal ko ko ngir ñu robee ko ko maanaam mooy wane tamit am solo bi nga xamante ne moom la am solo loolu moom moo tax bari na ci nitu yàlla yi ñoo xam ne ñoom bu ñu maye yére ah yére buñ xës ba sol duñ ko maye ndax am xam nañu li mu importance bi mu am moo tax nitu yàlla bu jëlee yére may la ko rek mooy defar na dégg nga kon loolu euh, amma hadith bi nga xamante ne moom mooy euh, suñu euh, ñu njëkkee taxrij ban hadith bu njëkk bi wala bii hmm? bu jëkk bi dégg nga kon hadith bu <laughs> bu njëkk bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo woon na ko ci hadith numéro 806 6560 6573 7437 7 ak 7439 imaamu Muslim rahimahullahu taala solo na ko ci hadith numéro 182 183 184 ak 185 imam euh, euh, imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala solo na ko hadith numéro 2598 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala solo na ko hadith numéro 1180 ak 5010 euh, imam Ibn Majah rahimahullahu taala solo na ko ci hadith numéro 60 ak 4309 Euh, imam ahmad rahimahullahu taala solo na ko tamit ci ay bunt yu bare bare bare bare euh, niki noonu imam euh, amma suñu ñaareelu xadis bi mooy xadis sayyidina abu sa'id bi radiyallahu taala anhu moom tamit imam al-Bukhari rahimahullah solo na ko xadis numéro 3691 7008 ak 7009 imaamu Muslim solo na ko ci xadis numéro 2390 imam at-Tirmidhi solo na ko ci xadis numéro deux mille deux cent quatre-vingt-cinq imam an-Nasa'i rahimahullahu taala solo na ko ci xadis numéro cinq mille onze kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta euh, euh, imam Ahmad solo na ko ci xadis numéro cent onze mille huit cent quatorze maanaam ñu gis ne kon as euh, ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ xadis bi ak xadis bële ba mu def ne xadis bi ñu weesu Euh, ki ko solowut mooy imam Abu Dawud ak bii tamit imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solowul ci ashaabu kutubu sitta mu ne ñu jàll ci beneen bunt bi nga xam ne moom la wax ne baa bon te ngi nii alxayaa u kersa moom minal imaani bokk na ci ngëm euh, amma euh, xadis bi nga xamante ne maanaam bu ñu xoolee am na benn ci buur ci bi ñu bi mu naan baabu umurul imaan foofu indi woon na fa xadis boo xamante ne doon na ci leeral mbiru maanaam wax na ne alxayaat somatun minal iman waaye bu boobaa lu tax kon maanaam indiwu ko woon foofa waxu ko woon foofa rek waaye boobaa li nga xam ne moom la ñuy tontu moom mooy ne booba la mu bind mu indi ko mooy dafa bëggoon a wane ne ngëm bi ay mbir yu bari la waaye nag ba mu leen di toog fii nag daf ko indi ngir wane ne moom ci jëmmi boppam cër la ci ngëm maanaam kon moo mu daal di wax kon ci eh, bil isnaad muttasil bi awal kitaab ilay qaala haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullah maanaam gis nañ gis nañu suñu ñaari xadiis yi waa Madina ñoo leen solo ah eh, waa Madinatu Munawwara waa kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ku mu ne Abdullah ibn Yusuf kon moom mooy at-Tinnisi rahimahullah mooy Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah maanaam Dimashq moom mooy cosaanam mooy Damas foofu moom la mooy cosaanam. Euh, mu wàcc Tinnis dëkkoon foofa waaye gannaaw ga mu demoon dëkki Misra mu ne qaala mu ne axbarana Malik te moom mooy Malik imam Malik ibn Anas euh, gisoon nañ ko rahimahullah an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri rahimahullah gisoon nañ ko an Salim ibn Abdullah te moom mooy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab rahmatullah alayhim al-Qurashi al-Adawi moom mooy Abu Umar moom mooy dàkkantalam wax nañ ne Abu Abdullah tamit dàkkantalam la wala Abu Ubaydillah moom mi ngi génn àdduna cent cinquième cent cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent sixième am ñu ne cent septième am na ñu ne cent huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax imaamu Maalik solowul directement ci solo ci az-Zuhri mu solo ci moom moo tax caalale gi bokk na ci yi nga xamante ne moom la ñu wax ne mooy bokk na ci asaxul asaaniid mooy euh, euh, imaamu Maalik bu jëlee ci ibnu Shihaab az-Zuhri mu jëlee ko Saalim ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma moom mu jëlee ci baayam mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma mooy Saalim bi nag mooy ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala bokk na ci ñi nga xamante ne. ñoom la ñuy wax ne maanaam fuqaha us-sab'a la maanaam bokk na ci benn wax parce que fuqaha us-sab'a yi maanaam mooy juróom-ñaari boroom xam-xamu fiqh yi nga xamante ne euh, ñoom lañu ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jamono taabi'i yi maanaam ndongoy sahaaba yi radiyallahu anhum euh, Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab dafa bokk ci wuute gi am ci njëkk ci juróom-ñaareel bi kan la ci ndax comme ni nga xam te noonu la ko al-Hafiz al-Iraqi ci alfiyam wa fil kibaar al-fuqahaa as-sab'a xaarijatu al-Qasim thumma Urwa thumma Sulaymaan Ubaydullah Sa'id was-sabi'u dhu ishtibaahi imma Abu Salamatin aw Salimu aw fa Abu Bakr xilaaful qaa'imu muy kon ñett maanaam juróom-ñaar ñooñu moom mooy ñooñu mooy gisoon nañ am na ñu ci gisoon ci suñu jotaay yi weesu gisoon nañ ci maanaam gisoon nañ ci euh, Sa'id euh, ibn Musayyib ah wala gisaguñ ko non gisaguñ ko suñu tey lañ ko war a gis insha allah voilà ala kulli ah, wala suñu jotaay bi waaw yaakaar naa gisaguñ ko gisaguñ ko buñ ko gisoon kooku du rëcc waaw ah gis nga euh, maanaam <laughs> kon voilà ala kulli haal juróom-ñaar lañ mooy xaarijat muy xaarijat ibn Zayd ibn Thabit mooy xaarijatun Qaasim al-Qaasim mooy Qaasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu moom mooy kon waa wa summa Urwa ak Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam maanaam muy ñaar ñooñu ñu waa kër Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu moom rek moo ci am ñaar ñaar ñu bokk këram dégg nga moo tax Sayyidina Abu Bakr daal boo xoolee daal lu ne am lu ne lu ne am na ci ak ak ak ak jiitu rek. radiyallahu ta'ala anhu warna bi maanaam mu ne kon euh, xaarijat mooy euh, al-Qasim summa Urwa ak Ubayd mu ne summa Sulaymaan te mooy Sulaymaan ibnu Yasaar summa euh, summa Sulaymaan Ubaydullah te moom mooy Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Utbata ibnu Mas'ud kooku gisoon nañ ko mu mu ak Ubaydullah Sa'id Sa'id te moom mooy Sa'id ibnu Musayyib mu ne wal wa sabi'u ishtibaahi amma juróom-ñaareel bi nag kooku ak dafa lënt voilà imma ndaal abu sala euh, abu salama la te boobu moom gisoon nañ ko aw wala boog ah, mooy abu salama ibn abdurrahman ibn awf moom aw wala boog salim mooy bii salim ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab mu ne wala boog aw fa abu bakr moom tamit mu ne xilaafun qa'imu yooyu ñoom ñëpp maanaam gisu euh, kon mu ne wuutale xam xamante ne moom moo fi am mu ne anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu mu ne an abi mu jële ci baayam baayam moom mooy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Ka'b Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib moom mooy al-Madani maanaam gisoon nañu màggaayam radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa annabi mi ngi koy dàqantale Abu Abdurrahman al-Makki ah, maanaam mooy Abu Abdurrahman mooy euh, euh, muy Makka la cosaano waaye gannaaw gu mu nekk al-Madani hmm? euh, soixante trois soixante treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la génn àdduna wax nañ ne soixante quatorzième année la sayyidna Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na ko mbaax nee na moom rajulun salih Abdullahi rajulun salih waaw maanaam moom waaju baax la waaju sell la moom xale la woon ci jamono maanaam mi ngi tuub juróomi fekk juróomi at la la dugg ci lislaam euh, moom moom moom moom nag nee na anna rasulullah nag ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama marra dafa romb ala rajulin ci ab waay euh, minal ansaari ci waal ansaar wa huwa te fekk moom ya'izu muy jajj axaahu mbokkam fil hayaa ci mbiru kersa Euh, bu ñu xoolee nag euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci kitaabul adab indi na tamit euh, hadith bi ci yoonu Abdul Aziz ibn Abi Salamata mu jëlee ko ci imam ibn Shihab az-Zuhri mu jëlee ko ci Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu jëlee ko ci baayam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma bi waaye baat boobu nga xamante ne moom mu jëfandikoo mu ne yu'aatibu axaahu fil hayaa'i yaqulu innaka la tastahi hatta ka'annahu yaqulu qad udirra bika maanaam moom mooy euh, kon noonu la doon waxe maanaam mooy ne daf doon jàjj maanaam da nga gis ne kon ci riwaaya boobu ci la ñuy xamee naka la ko doon jàjje mooy nee na dafa romb waajoo xamante ne dafa doon wax mbokkam naan ko maanaam di ko di ko di ko jàjj di ko di ko di ko xaw a daanaka critiquer di ko xas voilà maam di ko critiquer naan ko bàyyi li nga nekkee ah, yow sa kersa gu bari yii ah, nee na ko ndax yow kat da ngay am kersa ba nga xamante ne dañuy xaw a wax ne sax xëy na daa am lu la lu la dal daal maanaam lor gu la dal. maanaam mel ni comme si maanaam ngir ne euh, dafa am ay <laughs> mbir yu baree baree bare yoo xamante ne daf koy faat xëy na maanaam te ay intérêt yoo xam ne day compromettre ngir kersa gu bari gi nga xamante ne moom la amee waaye fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa daa daahu bàyyi ko fa inna li wér boor mooy alxayaa a kersa moom min al imaan ci ngëm yàlla la bokk maanaam nga gis ne kon yeneen bi sallallahu alayhi wa da daf ni ko déedéet bàyyi ko loolu moo lay wan maanaam waxu ko ni li nga koy yedd baaxut waaye daf koo leeral ne ko ngëm maanaam kersa dafa baax te it kersa comme ni ñu ko xamee woon moom mooy li nga xamante ne day jañ nit ki ci muy jomb yenn yi ak di bàyyi yoo xamante ne xëy na moom dafa ëppanteeg maanaam ngir ne da ngay gis ne euh, ko wal maanaam loolu moom moo tax néewal na nga gis ku am kersa euh, ba ba ba noppi nekk kuy euh, kuy kuy dugg ci ay tuuxi doona loolu du mën a am daanaka du am nit ki noonu bokk na ci li nga xamante ne mooy kersa même bu la amee lu la xañ dina la jox lu ko gën beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne kersa euh, maanaam mooy ne moo tax xam nga kersa foo fekk ku am kersa duy faral di bëgg ay coow maanaam duy bëgg faral di bëgg ay moo tax néewaan na nga gis ku jàmbaare nii am fit ba pare am kersa loolu néewaan na maanaam loolu bariwul kum <laughs> ah, waaye daal ala kulli xaalim fii lim li lii nga xamante ne moom lañ ci maanaam bokk na ci te dinañ ko gis ci beneen xadis bi insha allah fi muy waxee naan al al al axyaau euh, xayrun kulluhu maanaam ne kersa moom yiwu kese la loolu daan ci gën a gis insha allah ak yaatal ci buntu kersa ak njariñ gi nga xamante ne maanaam moo ci am surtout ci yoonu yàlla ndax maanaam dafa transversal maanaam dafa topp mboolem yoonu yàlla maanaam foo jaar faaw nga ànd ak kersa ngir ngir nga mën a dem léegi mu ne baabun bunte ngi nii muy xawlu mooy baa buntu bi daf ko ab aaya la ko tuddee aayab alquran mooy fa in taabu wa aqaamu salata wa aatu zakata fa xallu sabilahum maanaam wa in fa in taabu su fekkente ne tuub nañ maanaam mooy dellu nañ ci yàlla duge nañ ci kéefër ga ñu nekke wa a te ñuy taxawal as-salaatu julli wa aatu te ñuy joxe az-zakata azaka fa xallu xallal leen sabilahum seen yoon wi mooy bàyyi leen leen léegi mën ngeen a xàll yoon wi jàll bàyyi leen ñu jàll maanaam moom mooy ab yéeféer loo am ak moom xaar ma yàlla bis bu tuubee nga gis ko muy julli di nangoo joxe azaka rek bàyyi ko léegi xamal ni kii ak ngëmam mat na wala boog ak njullitam wér na te ak njullitam sax na waaye bu ne la tuub naa comme ni ko ñenn ñi di defe loolu tamit dañ ci xamee ne képp ku ne tuub na waaye du julli nanguwut a julli nanguwut a joxe azaka ah, kooku tuub boobu duñ ko bàyyi xel ci la ñuy xamee ne mariage yiñ fii célébré yépp gaa yi tuub waaye ñu gis ne ñu nangoo julli yooyu wéru wéruñu loolu dañ ko ci xamee dégg nga mu ne ah, ci bil isnaad al muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddathana Abdullah ibn Muhammad te moom mooy al-Musnadi moom loolu la noonu comme ni mu ko waxee gisoon nañ ko Abu Abu Ja'far ah, ah, Abu Ja'far nga xam ne ñu ngi ko gën a xamee al-Musnadi rahimahullahu di bokk ci imaamu bokk ci al-Bukhari yu mag yi mm-hmm. rahmatullahi te ñu gis ne maamam. ñoom ñoo tuubaloon maami imaam al-Bukhari yi rahimahullah qaala nee na haddathana Abu Rawh al-Harami ibnu Umara te moom mooy mooy Harami moom noonu la tuddoon maanaam Harami la tuddoon Harami ibn Imarata ibn Abi Hafsa Naabit dañuy wax tamit ne Abi Hafsa boobu mooy Saabit la tudd tudd Naabit maanaam li nga xam ne moom mooy dàkkantalam mooy Abu Rawh Abu Rawh al-Wataki al-Basri maanaam xadiis bi ñu wees dañoo fàtte wax ñoom at-Tinnisi ah, ah ah defuñu ko woon waaw insha ñu def ko ah, ah, boobu voilà ñoom ñëpp waa Madinatul Munawwara lañ ala def Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala maanaam imam al maanaam Muwatta imam maanaam mi ngi wut ci Muwatta bu imaamu Maalik rahimahullah hadith numéro deux mille six cent trente cinq imam al Bukhari indiwaat na ko benn yoon mooy hadith numéro six mille cent dix huit mooy hadith numéro six mille cent dix huit euh, imam Muslim indiw na ko ci hadith numéro trente six imam euh, abu imam an Abu Dawud indi na ko ci hadith numéro quatre mille sept cent quatre vingt quinze imam at-Tirmidhi indi na ko ci hadith numéro deux mille six cent Euh, niki noonu euh, imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko ci xadis numéro cinq mille euh, trente-trois al imam ibnu Maaja rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro cinquante-huit imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci xadis numéro quatre mille cinq cent cinquante-quatre cinq mille cent quatre-vingt-trois ak six mille trois cent quarante et un maanaam kon ñu gis ne asxaabu kutubu sitta yi mooy saba dañ naan naa saba solo nañ ko maanaam ñu buñ neen as-saba imam Abu Da imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Maaja ak imam Ahmad rahimahullahu taala moo tax bu ñu waxee ne xa bu ñu ne rawaahu jamaa wala rawaahu sab'a juróom-ñaar yooyu lañ ci jublu kon suñu xadis bi nga xamante ne foofu lañ toll kon muy gisoon nañ ci ba ci euh, Abu Rafn al-Harami di Ibn Umar rahimahullah euh, muy al-Azdi al-Ataki mawlaahum al-Basri qaala haddathana Shu'ba moom gis nañ ko ay yooni yoonte mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al Utaki al-Azdi muy Abu Bistam rahimahullahu taala euh, rahmatan euh, wasi'a loolu moom gis nañ ko lu bari an Waqid ibn Muhammad te moom mooy Waqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab nga xam ne mbokk maam surtout Seydina Umar la di set euh, di wala boog surtout Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab la radiyallahu taala anhuma muy Waqid ibn Muhammad ibn Zayd Zayd boobu moom mooy doom moom mooy frère Salim moom mooy voilà maanaam euh, euh, dégg nga al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madani euh, mooy mbokk mooy frère Omar ak Zayd ak Asim maanaam kon al-Qurashi la Adawi Umari Madani la rahimahullahu taala mu ne moom jëlee na ci mu ne kon qaala nee na sami'tu dégg naa abi sama baay te baayam moom mooy Muhammad ibn Zayd ibn Abdullahi boobu noonu nga xamante ne kunyaam mooy Abu Abdullahi ak Abu Asim wax nañ ne Abu Asim tamit kunyaam la nga xam ne al-Qurashi al-Madani mu ne euh, moom yu xaddis muy nettala an ibn Umar di sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi naka ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na umirtu digal nañ ma ah, an uqaatila ci may xeex ak ak annaasa nit ñi may xeex ak nit ñi hatta mbete yashhadu ñu seede an ne lii mbir tey mbir mooy laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg illa allah ku yàlla laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ga dana jariñ te ñàkk jaamu ga war illa amul képp kenn koo xamante ne mooy ki fi nekk ci dëgg illa allah ku dul yàlla laa ilaha amul kenn kuy def ak dindi kuy koo xamante ne yelloo ñu topp ko illa allah ku dul buur yàlla laa ilaha amul kenn ku am sañ-sañ ci tëral diine ak sañ-sañ ci tëral ay atte illa allah ku dul buur yàlla wa anna muhammadan waaye tamit ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah mooy ndawal yàlla gi yàlla yabal ngir mu leeral la ñu lépp loolu mooy benn bi kon bu may xeex ak nit ñi damay xeex ak ñoom mbete lii am waaye wayu xiimu ci ñuy taxawal tamit as-salaata julli wayu tu ci ñuy joxe az-zakaata az-zakaat faaw ñu nangu loola mu ne kon nag fa iza faalu saa yu ñu defee zalika lii afamu doon dëng dëng danañu mucc danañu mucc dana mucc danañu mucc min nii ci man dimaahum dimaahum seen alal ya man seen seen deret ja maanaam kon seen deret dana mucc ci man waaye wa amwaaluhum ak seen alal waaye illaa ba mu des bi xaqil islam ci àq boo xam ne l'islam moo ko joxe maanaam kon faw euh, kon l'islam maanaam moo ko euh, moo ko maanaam àq bépp àq bu l'islam moo comme ku rey nit ñu rey ko comme ku xamante ne dafa njaaloo fekk mu sange woon ñu raj mu ko maanaam ak yu mel noonu yi nga xamante ne yëpp moo ne atte la yoo xamante ne l'islam moo atte ci ne ñii dañ leen a war a raj waaye nag waaye wa xisaabuhum seenu caytu nag maanaam régler gi ñu leen di régler gannaaw ba nga xam ne nangu nañoo maanaam seede la laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa te ñuy taxawal julli te ñuy joxe azaka loolu moom bu ko ba am bu boobaa nag ak leneen lu ñu mën a nekkee du ñu am droit di leen rey ba mu def du ñu am droit tamit di xeex ak ñoom ba mu des lan euh, seen wala nit noonu du ñu am droit ci di nangu seen alal wala yu mel noonu ba mu def su dee am na l'islam acte boo xamante ne tëral na ko waaye seen ma nga ca yàlla fii nag mu am loo xamante ne mat naa bàyyi xel ndax xam ngeen ni xadiis bu mel nii euh, ba ci euh, ba ci hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loola euh, Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma soloon na xadis boo xam ne foofa la yem te Seydina Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bii doomam moom soloon na xadis bi waaye ci lu gën a gudd maanaam ba indaale wax ju gën a gudd boo xamante ne dafa gën a leer dafa gën a yaatu moo tax bi nga xamante ne moom la Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala bi keroog bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu jugee nga xamante ne dafa demoon maanaam di xeex ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoom ñoom ah, lañ tuddee xare yooyu lañu tuddee xurubu ridda maanaam xare ñi nga xam ne dañoo dellu ginnaaw dañoo murtat te ñooña lañ bañoon a joxe rek mooy ne woon duñ joxe azaka eh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu woo armée bi ne faw dañuy dem xeex ak ñoom nangu dañ leen dem xeex ak ñoom ba keroog ñuy nangoo joxe azaka yi moo tax ba nga xamante ne moom la ñu wax loola ah, Seydina Omar radiyallahu anhu daal ni ko ah man de dëgg-dëgg euh, li ma déggoon yeneen bi wax ko sallallahu alayhi wa sallam mooy ne damay xeex ak nit ñi dañ maa digal maanaam mooy borom bi subhaanahu wa taala moom moo ma digal maanaam may xeex ak nit ñi ba keroog ñuy wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu suñ ko defee rek seen alal ak seen deret dañuy daal di mën a mucc ci man Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne ko euh, ne ko euh, la aqtulanna man farraqa bayna as-salaati wa az-zakaati li annahumaa qari li annahaa qarinatahaa fi maanaam danaa xeex ak képp koo xamante képp koo xamante ne ah, dafa teqale diggante julli ak asaka ndax ñoom ndax ñoom ñaar ñoo lëkkaloo ci ciir yàlla bi maanaam nga gis ne nee na ba mu déggee loolu rek ci laa xam ne Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yàlla daf ko ubbee loo xamante ne moom moo tax mu mu dem xeexi ji moo tax ma ne xaaral ma ma topp ci ginnaawam ñu dem xeexi waaye da gis ne kon ah, am na tamit maanaam eh, beneen mbir boo xamante ne gis nañu ne ndekete du loolu kefe ndax bokk na ci lay yi mu layee moom Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy was zakatu xaqul islam maanaam azaka xaqil la maanaam muy dëggal hadith bii nga xam ne moom la Seydina Abdullah ibnu Omar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma solo waaye li gën a yéeme mooy doom bi moom moo gën a ndaw xam na xam na lii te papa ji xamu ko woon maanaam loolu day tegtale ne maanaam ku mag ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu mën naa réere loo xam ne ku ndaw ci ñoom mën na koo xam hmm. niki noonu. boroom xam-xam bu rëy rëy mën naa réere loo xamante ne kenn ci ndongo yi da koy xam loolu tekkelewul maanaam léeg-léeg nga gis ku yi ngàññ benn boroom xam-xam naan dafa def erreur xamul lii mais loolu du ngàññ dañuy xool li ëpp li mu xam waaye nit ki mën naa nekk boroom xam bu mag réere loo xamante ne mais presque ele no maanaam kuy doog a dugg ci daara ji xam na loolu mën naa ne voilà te loolu wàññiwul wàññiwul degré yi boroom xam-xam bi ci jëmmi boppam loolu moom moo tax Ah, yooyu yëpp maanaam loolu tamit mat naa bàyyi xew bokk na ci li ñuy jàngee kon ci suñu hadith bi tamit moom mooy ne ah, kon maanaam dereetu jullit ni nga xam ne noonu la ñoŋee waaye noonu tamit la alalu jullit ñoŋee waaye am na ci yeneen i hadith yoo xamante ne daf cee boole erbe mooy mooy bi der bi waaw der bi noonu la noonu la ñoŋee tamit maanaam képp koo xës ba mel nii nag di dugg ci lislaam di julli nangoo joxe azaka maanaam kooka. Euh, maanaam dañ koy bàyyee ak yàlla loolu tamit maanaam moom mooy ne tamit ñun dañ ñu digal ñu àttee nit ñi ci liñ xam ci ñoom ci biti rek euh, mu baabu man qaala ah, ah, taxrij bi maanaam <laughs> te imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowaat na xadis bi xadis numéro deux mille neuf cent quarante-six imam Muslim rahimahullahu taala solo na ko xadis numéro vingt-deux ah, niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci xadis numéro cinq mille cent quatorze cinq mille cent quinze ak cinq mille six cent soixante-sept euh, kon euh, mu ne baabu man kaala baabu buntu man kaala ka wax ne maanaam buntu kii wax wax ji loolu nag ab dafa am mbir yu mu ci bokk di ko ci leeral bu njëkk bi mooy ne innal imaana niwér boor mooy ngëm huwal moom ci boppam al amal mooy jëf ji maanaam bu li qawlihi ngir wax gi nga xam li qawlillahi ngir wax gi nga xam ne moom la buur yàlla di wax taala aji kawe ji naan wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna maanaam euh, wa tilka jannatu aljanna joojade ñu leen ñu leen melalal aljana ji nga xam ne moom la alxuraan di wax allati mooy bi nga xam ne uristumuha doona leen leen ko yéen ñi fa dugg bi maa kuntum ci sababu la nga xam ne nekkoon ngeen taamaloon di ko def wala boog bi maanaam maa bii bu fekkente ne masdar yàlla day daan mel bi amalikum mm-hmm. maanaam mooy ci sababu seenu jëf te bu boobaa mu ne wax euh, te loolu mu ne ngëm yàlla maanaam boo am na ko lu bat maanaam ñu ko tafsiri ci borom xam yi ne maanaam mooy ngëm la ci jublu rek mooy ci seen sababu ngëm maanaam kon ñu xam ne ngëm yàlla mboolem jëf yi dañuy dugg ci biir ngëm. voilà moo tax mu ne innal imaana huwal amal kon ngëm ci boppam muy jëf maanaam kon fi képp koo xam te loolu mëneef na koo déggee ci nu bari bokk na ci ni nga xamante ne noonu lañ koy déggee mooy ne ku gëmul yàlla sa jëf du jariñ dara loolu mooy benn euh, waaye ñaar bi tamit moom mooy jëf ji ci boppam maanaam mëneef na ko tuddee ngëm gi moom mooy tey masalan tey buñ ne euh, diw de salarié la dëkk sàngam maanaam salariat gi ci jëmmi boppam maanaam salarial salarié la ci entreprise sàngam maanaam salariat ngi ci jëmmi boppam mooy mboolem lu mu fa liggéey maanaam lépp lu mu fa liggéey day dugg ci cadre salariat gi waaye bu fa nekkul salarié nekkul ci kayit yi ak yooyu maanaam mën na fay xëy di dem ci liggéey suba ngoon bu dégg ba teg bu weer wi deewee duñ ko jox dara maanaam kon niki noonu kon ngëm noon dong la mel ci biir jëf yi maanaam moom moo tax mu nekk ko di déggee noona maanaam loolu la lay leeral ci buntu bi mu ne wat ak mu ne tamit waqaala te wax na iddatul mbooloo min ahlil ilmi ci borom xam yi nee nañ fii qawlihi ci wax bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala aji kawe ji wax ne fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'ina amma kaanu ya'maluna mooy fa wa rabbika giñ naa ci sa borom allah ne la nas'alannahum giñ naa ni da danañ leen laaj ajma'ina mboolem feet ñoom nit ñi amma ci mbiru li nga xam ne kaanu nekkoon nañ ya'maluna di ko def maanaam mooy bu dee maa bi masdariya la mooy an amalihim maanaam mooy ci seeni jëf ci maanaam te bu boobaa ngëm lay lay daal di euh, tekki tamit maanaam mooy lan ak baat mu ne an qawli ci waxu laa la la ndax xam nañ ne baatu laa ilaha illallah moom la alxuraan melale ci kalimatum tayyiba ne moom mooy sajaratum tayyiba moom mooy garab googu nga xam ne moom mooy ngëm ci boppam maanaam te moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ci rañaanam ci mu jëmmoo ci sidratul muntaha mm-hmm. maanaam nga xam te ne nit yàlla yi ñoom dañ koy gis ci seen xayal di ci di ci évoluer yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam comme xayaalam dafa développé moom mu daal di koy gis mu nekk jëmm voilà maanaam te loolu moom mooy euh, kon te te te gis nga wa anna ila rabbikal muntaha te garab gi tudd sidratul muntaha mu ne fa wa rabbika kon giñ na sa borom lu na sal nu maj maanaam maakaanu yaamuloona mu ne daañ leen laaj giñ naan daañ leen laaj ñoom ñëpp mooy an qawli laa ilaha illa allah maanaam lu ëpp ci borom xam-xam yi maanaam lu bëree bari bokk ci mbooloom ci borom xam-xam yi dañu wax ne laa danañ li ñu leen di laaj mooy ana nan lañ def ak baatu laa ilaha illa maanaam ci gëm giñ ko gëm wax giñ ko wax ak jëfee gi ñuy jëfee li dëppook baatu laa ilaha illa allah mm-hmm. maanaam kon bu boobaa ñu gis ne gëm mooy jëf ji ci boppam mun a wa wax na tamit ne li misli hada falyamalil aamiluun li misli hada kémuk lu mel nii mooy gëm yàlla falyamal na jëf al aamiluuna way jëf maanaam kon mooy leeral ne maanaam ci subhaanallah maanaam bunt bi di leeral ne ngëm ci jëmmi boppam yii yëpp day dugg ci loola loolu moom moo tax képp koo xamante ne dafa am lu wàññeeku ci moom ci wàllu ay jëfam rek ci diineem rek na xam ne ngëmum loola la loolu la topp wàññeeku waaye képp koo xamante ne yéeg nga ba yegg foofa ci ngay doog a jeexee ci borom subhaanahu wa taala te yoonu yàlla ci lay doog a mate maanaam kon xamee ne yoonu yàlla ni muy mate dëgg mooy nga dem ba say wax say jëf say xaal say doxali lépp dëppoog li borom bi digle waaye wuuteeg li borom bi tere subhaanahu wa ta'ala mu ne xaddasanaa ahmad ibn mu ne bilisnaad muttasil fi awal kitaab ilayhi qaala xaddasanaa ahmad ibn yunus te moom mooy ahmad ibn abdullah ibn yunus ah, maanaam kon moom mooy mooy ibn abdullah ibn yunus ibn abdullah ibn qays at-tamimi rahimahullahu taala dàqantalam nekkoon abu abdullah moom tamit abdullah abu abdullah al-kufi al-yarbu'i moom mii la imaam maanaam moom mawlaal kii al-Fudayl ibn Iyad moo ko goreeloon radiyallahu anhu maanaam mooy Fudayl ibn Iyad mu màgg moom nga xam ne moom la ñu xam ci yoonu tasawuf mooy moom Abu Abdullah al-Kufi mi gane àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 134e année la. niki noonu mi ngi génn àdduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne deux cent vingt-neuvième année la moom euh, moom la imaam Ahmad ibn Hanbal daan wax shaykhul islam voilà mu waaw moom la ko doon wax ngir màgg nga xam ne moom la màgg maanaam nekk boroom xam-xam bu mag a mag a mag a mag a mag ci domaine yépp nag imaam Ahmad ibn Hanbal tuddee ko shaykhul islam te ñoom ay moroom la ñaar ñoom ñaar mu ne kon moom abu mooy imam mooy kon ahmad ibnu yunus bi rahimahullah wa musa ibnu ismail te moom mooy muusa ibnu ismail at-tabuzaki woo xam nañ ko rahmatullah alayhi al-basri moo nga xam ne moo gën a maanaam si siiwee na ci turam niki noonu fii na ci kunyaam te moom mooy abu salama naam voilà gis nañ ko moo mooy abu salama at-tabuzaki al-minqari ah. al basari rahimahullahu taala di siqatul ma'mun di ko wóoru wóoru wóoru koo xam ne dañu dañu bàyyi ay mbiram qaala ñoom ñaar ñëpp nee nañ ah haddathana nettali nañu Ibrahim ibn Sa'd moom mooy euh, Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri dakkantalam mooy Abu Ishaq euh, al-Madani moom wàccoon na dëkk Baghdad euh, moom am na doom ju tuddoon Yaqub Yaqub ibn Ibrahim as-Sa'd ibn Ibrahim lu gisuñu ko woon tey Ibrahim ibn Sa'd bi gis yaakaar naa gis nañ ko tey de wala gis nañ ko kon moom mooy euh, qaala haddathana ibn Shihab an Sa'id ibn al moom lañu wax ne mënuñu rëcc Sa'id ibn al-Musayyib ah kooku moom boo ko déggee du la rëcc Sa'id ibn al-Musayyib Musayyib di wax Musayyab maanaam waaye li nga xamante ne moom mooy turam dëgg dëgg mooy ibn al waaye daf ko doon bañ moo tax ñu ne ñuy wax ibnul musayyib moo tax mu naan man sa ma ma ma mu ne mu ne ku wax ibnul musayyib rek saya sayabahullah musayyib musayyib moo tax moo ibnu hazan ibnu abi wahb ibnu amr ibnu aas ibnu imran ibnu makhzum al-qurashi al-makhzumi moom li tax ñaan al-musayyib papa moo tudd al maanaam moo mu doon wax naan musayyib mooy koo xamante ne mu ngi ci sa'iba maanaam mooy gëléem boo xamante ne dafa am nangame doo ñu jël ko ah Euh, daal koy ber nga xamante ne kenn dootu ko euh, euh, voilà daanaka doon di dañ koy xaw a fàtte maanaam loo kooku mu ne nag képp ku wax loolu nag yàlla la yàlla def noonu moo tax imam Ishaq ibn Rahawayhi rahimahullahu ta'ala wa na abunana Sa'id ibn al-Musayyib ah imam Ahmad rahimahullah ne ko déet te nga wax Musayyib man damay bañ ñaanu ñaanu nitu yàlla bu mag dal la de waaw waxal Musayyib rek waaw moo tax moom ibn Hazan moo tax mu ne moom mu ne mu ne ñun suñu suñu waa kër euh, le fait que euh, sans papa nanguutoon changer tour bi parce que dañoo ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi ne ko mu ne ko Musa mu ne ko dañ koy changer mu ne déedéet sama tur kenn du ko changer moo papa moo maamam xasal mu ne sama tur kenn du ko changer waaw ñun daal <laughs> loolu day wane tamit ne seen tur maanaam ne changer tur boobu du du farata ngir ne bu doon farata yenente bi duñ wax yenente bi mukk ne ko du ma ko changer waa xam nañ ne du farata moo tax waaw waaye euh, mu ne waaye comme xasar mooy maamam mu ne ñun xasar xasar xam nga mooy rek mu ne moo tax tristesse mos ta jóge suñu kër mu ne waaye tax di nga ñun dañ ñoo mos a rek <laughs> moo tax mu ko doon bañ <laughs> dégg nga <laughs> ah. waaw moom mi ngi gane adduna ñaari at ganna maanaam ci tàmbali xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu voilà moo tax bi mu amee juróom-ñetti at ci la tàmbalee déglu Seydina Omar wax nañ ne ñeenti at la ci xilaafu Seydina Omar radiyallahu moo tax bi mu amee juróom-ñetti at benn xutba bu Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu defoon daf koo dégg benn yoon mokkal ko dégg nga ci jotaay bi noonu rek xutba bi jeex noonu la ko mokkale waaw moom mooy wax ne musuma julli toog naa quarante ñeent fukki at yoo xamante ne musuma julli euh, lu musuma nekk lu dul ne dinaa maanaam nodd ci jumaa yent bi may fekk sallallahu ci juróomi julli yëpp pendant quarante ans faaw nodd saa yu nodd amee danoo fekk ci biir jumaa yent bi sallallahu te musuma julli ci ginnaaw kenn lu dul ginnaaw imam bi maanaam quarante yu tegaloo loolu moom doy na ci màggaayam moo tax dañuy wax moo gën a màgg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taabi yi taabi yëpp moo ci gën a màgg voilà amma ci gën nag moom la ñu xam ne sayyidina Uways la radiyallahu anhu Uways al-Qarni radiyallahu waaye ki nga xam ne moo ci gën a màgg maanaam ak xam ci njariñ ci màggaay et cetera mooy Sa'id ibn Musayyib bi ñu ju gane àdduna ginnaaw yéen ci saa sax moo ci gën a màgg waaw ci génération boobu moom kon mooy moom ni ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam moom kan comme Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu voilà am na ñu ne quatre-vingt-treizième am na ñu ne quatre-vingt-quatorzième am na ñu ne cent cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kon imam bi nga xam ne mooy imam bu mag moom moo gën a dàqam mokkal moo ëpp li mu solo ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala te moo dàqam mokkal ci génération moom moo ëpp li mu mokkal moo tax euh, mooy hadith boo war musalsal bil huffaaz ci moom mii la la téye ci az-Zuhri mu jaaree ci Zuhri dem ci ci moom mi ibnu euh, Sa'id ibn Musayyib hadith boobu mi ngi tàmbalee ci ñoom euh, ci al-Hafiz ibn Hajar ñoom as-Suyuti ak ñoom euh, as-Sakhawi rahmatullah alayhima ñoom ñu ne moom al-Hafiz ibn Hajar nettali nañ ci musuñu dégg maanaam mokkalee ne waajooju maanaam al-Hafiz ibn Hajar ne man man tamit di nettali nañ ñu ne musuma dégg ku dàqa mokkal al-Hafiz al-Iraqi maanaam naka noonu maanaam noonu maanaam bëri lu mokkal ci ay xadis xam ko mokkal ko maanaam yan yanu turu xaafis voilà maanaam ñii ñoo ci gën a màgg maanaam noonu la toppee ba ci imam euh, euh, euh, Zuhri bi mu jël Sa'id ibn Musayyib mu jël Seydina Abu Hurayra ne musuma dégg ku daa ko mokkal ci wàjji maam an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anna Rasulullah naka ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam maanaam Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ma Abdurrahman ibn Sakhr ah ad-Dawsi rahimahullah moom Euh, cinquante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam la génn àdduna mi ngi siiwee ci turam Abu Hurayra ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anna rasulullahi ne naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam su ila laaj nañ ko ayyul amali ana ban jëf afdalu moo gën fa qaala mu ne imaanun billahi gëm yàlla imaanun ak billahi ci bur yàlla wa rasulihi ak yentam bi sallallahu alayhi ngir nañ yàlla du nangu gëm koo xamante ne dañ koy gëm moom doom te boolewuñ ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax wa rafa'na laka dhikraka moom mooy laa tuzkaru illaa wa illaa laa uzkaru illaa wa tuzkaru ma'i waaw wa rafa'na benn yoon ñu koy tudd moom yàlla te duñ teg ci wet yonent yàlla moo tax fii mu ne gëm yàlla waaye tam gëm yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom mooy ni kenn du yegg ci yàlla lu dul nga jaar ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moo tax lëkkale gii leen lëkkale fii mooy wane ne jeex ci yàlla mooy jeex ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yàq yàlla Muhammad sallallahu alayhi daa jeex ci yàlla mooy fanaa u boobu mu ne xii la ñu ne ko summa maza topp na gannaaw lan mu ne xaala mu aljihaadu xanaa xeex xare tëkku maanaam takku xeex julli sa dayob coono fii sabilillah ci yoonu yàlla moo tax ca beneen xadis ba bañ ko laajee lan moom mooy xeex ci yoonu yàlla mu ne ah, bépp mu ne li takkuuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah lépp képp kuy def effort di julli sa dayag coono lu ne pour que kaddu yàlla yëkkatiku yow yaa ne ci yoonu yàlla ku nekkul ci loolu nekkoo ci yoonu yàlla hmm. kii la sopp nag ñu ne ko ma suma moo tax maanaam euh, dama koy def ngir sëñ diw yëkkatiku ngir ñuy tudd sëñ diw ngir ak bàkku sëñ diw di sax loolu yoonu yàlla de yoonu yàlla mooy lépp loo xam ne day tax yoonu yàlla wéy maanaam na am bu fekkente ne nag loola day tax yoonu yàlla gën a yëkkatiku naam am waaye bu dee da nga koy def rek ngir xam ya googu ngir féetewoo kese loolu moom du yoonu yàlla voilà maanaam niki noonu waa loolu lu am solo la maanaam ndax bari na ñoo xamante ne dañuy wax ne dañuy euh, def ay mbir ngir maanaam màggal ngir ngir diine ci avancé wala ngir yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam turam yëkkati ko waaye buñ toppee mbir ma ba a biir dañuy gis ne euh, màggal ñoom sàmba moo tax ñuy wax waaye abadan euh, yent yàlla Muhammad taxul sallallahu alayhi wasallam lii preuve bi mooy ne duñ ko fa tudd wala boog lu néew néew lañ ko fay tudd loolay preuve bi bi nga xam ne kenn mënu koo dindi waaw ak lañ fay def day ak lañ fay doxal ak lañ fay wax ak na mbir may doxe yëpp amul dara loo xamante ni yent yàlla Muhammad dana ci kontaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xiilaj summa ñu ne ko summa maza topp lan xaala mu ne xajjun ak boo xam ne mabrurun bu bu baax la maanaam mooy bu ñu nangu kon ñoo xamee ci ne yii maanaam te yii yëpp dañuy duggaat ci bu njëkk bi waaye dafay leeral nit ki rek ne ko yii yëpp maanaam buñ jëloon ngëm gi mu mooy li ëpp doole waaye boo mënul matal ngëm gi yëpp yàlla ak yeneen temps bi sallallahu alayhi wasallam fexeel ba sa lépp nekk xeex ci yoonu yàlla waaye bu fekkente ne manoo loola tamit nga wàcc ci niveau bi gën a tuuti mooy au moins nga dem aji ji waaw nga am dara dégg nga baabu buntu ngi nii ah taxrij bi ah, mu ne ah, ah, taxrij bi mooy xadis bi imam solo na ko ci xadis cinq cent dix-neuf Muslim rahimahullah indiwaat na ko ci quatre-vingt-trois imam Euh, at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 1658 imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko ci xadis 2624 3130 4985 imam Ahmad rahimahullahu taala indi na ko ci ay bërëb yu bari kon ñu gis ni ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imam euh, Abu Dawud ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhima mu ne baabun bunta ngi nii isa su fekkente ne lam yakun nekkut al islaamu baatul islam maanaam bu ñuy wax baatul islam alal xaqiqa nekkul ci dëgg-dëgg <laughs> nekkul ci xaqiqa maanaam bu ñu waxee islam te ci liñ koy wax ci xaqiqa te moom mooy lan mooy mu nekk diine ji nga xamante ne noonu ngay toppee ci ngay ci moom rek la yàlla nangu ak ni ngay wommatoo ci yàlla ak it itam maanaam li nga xamante ne ndax islam li mu tekk mooy wommatu maanaam noonu ngay jébbalu muy jébbalu maanaam nga xam ne noonu ngay jébbalu ci yàlla waaw bu fekkente ne nag yow da ngaa wax l'islam nii rek man jullit laa rek nii l'islam nii rek te jébbalu woo dëgg-dëgg joxoo sa lépp delloo ko ci yàlla ba nga xamante ne dangay jikkoo jikko woo ya mu waxoon ci buntu yële ne moom nit ki matale maqaama boobu dëgg mooy kan mooy ki nga xamante ne yeneen jullit ñépp mucc nañ ci voilà làmminam ak loxoom waaw bu melul noonu nag wakaanate mu nekk alal istislaami ci maanaam ci wommatu nii rek awil xawf wala ragal maanaam wane ne woo motu nga rek wane ne daal yow daal ak jullit nga ñëw nga daal di wane ne jullit nga wala boog ngir ragal minal qatli ci ñu rey la nga xam ne ah saa fii ku fi nekkul dañ lay rey de wala yu wala boog ngay daw leneen lu daw masalan fii bu ma fi nekkul jullit ah nit ñi dañ may mbamb fii bu ma fi nekkul jullit socialement du dox fii kat bu ma fi nekkul jullit sama économie bi sama njaay mi day du dox wala sama entreprise bi du du du mën a marché ah waaw loolu tamit day dugg ci yoonu yàlla de bu ma nekkul taalibe diw sama yoon wi du baax bu ma nekkul taalibe bu ma nekkee taalibe diw nag da gis nag affaire bi day baax parce que loolu rek moyen d'économie la maanaam yoon la bu maanaam loolu ci boppam ascenseur social la waaw yooyu yooyu lay wax ne nag bu fekkente ne yow noonu dong nga jàppee diine maanaam loolu loolu lay wax di leeral fii ne loolu am na li qawlihi ngir wax bi nga xam ne moom la buur yàlla wax ta'ala aji kawe ji qaalat wax na al kaw kaw yi maanaam mooy kaw kaw yooyu ñëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jubluwu ci kaw kaw yëpp waaye euh, imam euh, mu andalusi bi abu hayyan al imam abu hayyan rahimahullahu taala ci tafsiram bi nga xam ne mooy bahrul muhit nee na kaw kaw yi liñ ci nam rek moom mooy képp koo xamante ne jàngoo te nanguwoo jàng loolu mooy kaw kaw maanaam ndax jik maanaam yow da ngay nekk ku tardé en fait kon kaalat wax na al arabu kaw kaw bi nee na <coughs> kaw kaw yi nee nañ aman naa ñun dëggam nañ waaye qul waxal yooyu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nee leen lam tu'minu gëmoo leen de walakin waaye qulu wax leen ne aslam naa jébbalu nañ ñun daal ñëw nañ wommatu nañ nekk nañ wane nañ ñi daal ay julit lañ waaw maanaam leelu day lool am am na ñoo xamante ne dañuy ñëw ci sëriñ bi wane ni gëm nañ daal ñoom ay taalibe vrai leen ah gëmuñ dara waaw dafa am rek ay intérêt yu tax wala ay mbir yu tax léeg-léeg tamit mu am ñoo xamante ne dañuy dugg ci l'islam ci diine ji ci boppam ngir ay intérêt yi waaye gëmuñ ci dara am na tamit ñoo xamante ne dañuy nekk ci biir l'islam bi ci biir diine ji danañ julli danañ woor daañ def lépp waaye l'islam jaral leen dara woo seen xool joxuñu ko yàlla woo matuwuñ ci yàlla ñoo ngi lay wax ne yéen kay nee leen jébbalu si nañ daal jébbalu nañ waaye bu leen wax ne gëm nañ de baatu iman dafa fort ngëm dafa foor moo tax fa iza kaana waaye nag mu ne imam al-Bukhari rahimahullah daan na fa iza saa yoo xamante ne kaana nekk na moom islam alal xaqiqa ci xaqiqa dëgg-dëgg la tax ñu naan islam mooy wommatu googu foofu boobu loolu day nekk ala qawlihi ci kaw waxu borom bi moom jalla màgg na màggaay bu ëpp xelu min ndef ci zikru ak tuddam mooy fi mu ne inna diina li wër mooy diine baatu diine nag li muy tekki mooy mboolem loo xamante Euh, dafay dugg ci ay wax ci ay jëf ci ay doxalin loo xamante ne nit ki daf koy saxoo maanaam mooy mode de vie baatu diine dëgg dëgg tekkiwul religion de mode de vie lay maanaam sama adduna yëpp dama koy wërale autour de nangam loolu mooy diine maanaam lool moom moo tax ñenn ñi euh, euh, laïcité mooy seen diine moo tax ñenn ñi liberté maanaam mooy daal man damay fiix quoi wala libertinage même mooy seen diine am na ñoo xamante ne ñoom démocratie mooy seen diine ak yeneen ak yeneen. moo borom bi na nga in hiya illaa asmaa'un sammaytumuha antum wa abaa'ukum ma nazzalallaahu bihaa min sultaan yéen yéen yooyu moom yéen yàlla yoo leen di jaamul waaye seen bàyyi yéen ak seen i bàyyi waaye yàlla wàccewu ci benn lay ngir tudde ko ko diine déedéet diine benn diine moo am mooy mode de vie nga xam ne sa adduna yëpp ci loolu la war a wër-wërloo mboolem looy wax ak looy def ci loolu lay wër-wër loolu yàlla nee na mooy al islam fa yàlla fa yàlla indallaahi fa yàlla moom képp ko moo tax mu wax ci beneen aaya ne fa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa képp ku jàppe beneen diine bu dul l'islam kenn du ko ko nangul lool bokk na ci liñ ci xamee mooy képp koo xamante ne dafa jàpp ne maanaam comme yahuud yi nasaraan yi ak ñeneen ak ñeneen amaan man maanaam amaan na ñu ngi ci lu baax loolu kooku moom ci jëmmi boppam dafa weddi alquran ndax alquran moo wax ne diine ji yàlla nangu benn dong la te képp ku jàpp beneen yow pert nga te. kenn te àllaaxira ci ñu perte ñi ngay bokk loolu alquran la ku weddi loolu nag yow ci sa bopp bu fekkente ne xam nga ne aaya boobu am na yéefér nga mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala haddathana abul yaman te gisoon nañ ko mooy alxakam ibnu naafi abul yaman albahraani rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent vingtième vingt et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alxamsi mu ne qaala axbarana nee na xabaare na Shuayb moom it gisoon nañ ko te mooy Sha'bi ibn Abi Hamza ah, Dinar al-Qurashi al-Umawi mawlahum mooy Abu Bishr ash-Shimsi rahimahullahu ta'ala mu ne an az-Zuhri moom gis nañ ko léegi qaala akhbarani Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ah, radiyallahu rahmatullahi mooy mooy Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas al-Qurashi az-Zuhri al-Madani am na Madina ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom it mi ngi génn àdduna 103e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne cent quatrième année la am na sax ñu ne ci xilaafatu al-Walid ibn Abdul Malik ci la génn adduna an Saad te moom mooy baayam mooy Saad ibn Abi Waqqas nga xamante ne mooy Abi Waqqas mooy Malik maanaam Abi Waqqas mooy Malik mooy Saad ibn Malik mooy uh, am na keneen ku tuddoon Saad ibn Malik mooy kan ci Saad ibn Malik Sa'd ibn Malik ibn Sinan voilà Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ki mooy Sa'd ibn Abi Waqqas mooy de ahadul mubashirin bil janna bokk na ci fukk ñi nga xamante ne ñoom ñoom lañ bégalee aljana mooy fukk ñi gën a mag ci saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaw euh, dégg nga kon muy Sa'd ibn Malik ibn Uhayb dañuy wax Wuhayb tamit ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b kon noonu la bokk yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam maanaam Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Madani al-Makki dakkantalam moo nekkoon Abu Ishaq az-Zuhri rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li gën a wér waaye nee nañ cinquante am na ñu ne cinquante et unième am na ñu ne tamit cinquante-sixième wala cinquante-septième am na ñu wax leneen mu nekkoon moom sa Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu anna rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ata dafa joxoon raxtan ab ab mbooloo maanaam raxta xam nga waxoon nañ isaaba ci jotaay bi weesu mooy diggante fukk ak ñeent fukk waaye raxt moom mooy diggante ñett ak fukk waaw ñett ba juróom-ñeent la yëggul fukk loolu moom mooy raxt mu ne wa saadun fekk saad mooy sayyidina Saad ibn Abi Waqqas jaalisun mi ngi mi ngi toog fa taraka mu daal di bàyyi rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi rajulan ab waaye huwa kooku ajabuhum moomu ko gën a yéem moomu moo gën yéemu ila yee ci man maanaam kooku moomu gënal ñooñu maanaam ñi mu doon jox bi muy séddal daf jox gaa yi mu am ku mu bàyyi koo xamante ne nag ci mbooloo moomu kookoo mu ci gënal mu ne ah, nee na fa qultu ma ne ya rasulallah e ndaw yàlla yow ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam maalaka anal lu xew ak yow an fulaanin ak diw waaw maanaam diw sàngam mii nga bàyyi ana maanaam xamoon nañ kan la am ñuy wax na ci am na riwaayam ne Juhayl la tuddoon waaye riwaay yooyu nekkul ci kutubu sitta maanaam mu ne ko waaw ana lool yow lu tax ba lu mii doo ko jël moo tax ñu ne moom tamit moo nekkoon seen kilifa tamit waaye moom lañ moom la yent mi bàyyi sallallahu alayhi wa mu ne ko wallahi giñ naa ci yàlla inni naka man la araahu ni gis naa ko mu mu'minan muy aji gëm maanaam man daal ni ma ko jàppe a ah, gis nga la araahu a boog ci beneen ci la uraahu mooy yaakaare naa ko maanaam wala boog la araahu mooy gis naa ko mooy xam naa ko maanaam mu ñu gis ni fii mooy dagan nañu waat ci loo xamante ne màndarga ci biti rek lañ ko gisee maanaam mooy loo xamante ne ànd ak ne li ci biir moom lañ ko moom lañ ci war a àttee waaye comme li ci biti lii lañu war wan ñun loolu ñu mën cee wat xam nga ni bu waxee ne mu'min kii aji gëm la ndax gëm ci xol lay ne waaye nag li nga xamante ne moom la gis ci biti mu koy doxale ci la xam ne kon kii mu mu waat ne kon ci gëm na mm-hmm. maanaam loolu kon mooy wane ne dagan na ñu mën a waat ci lu mel noonu ni ki kon dagan na ñuy seede ci ay mandarga et que mandarga day tax ñu mën a àttee nit mooy indice yi ay indice voilà dégg nga bokk na tamit ci liñ ci jàngee moom mooy ramm gi nga xamante ne moom la ñuy mën a rammu ci kanamu kilifa gi bu fekkente ne dañoo gis ne amaan na am na koo xamante ne ay àqam ñu maanaam mi ngi wàññeeku loolu yëpp loolu yëpp wax ji daf koy wane fa qaala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko aw war a boog musliman ah ak jébalu la tee nga ne jullit la rek moo gën de <laughs> waaw loolu tamit day day day wane ni eh, bu ñuy wax di seedeel nit tam nañ ko seedeel rek lañ xam ca moom moo tax bu dee dafa baax ñu ne dafa baax bu ne mu bu ne o oh, ku yéeme la nga xam ne ku yéeme la waaye waaye waaye waaye waaye waaye naan wóob waa jooju waliyu la fekk xamuñ ci moom doolu loolu moom jar nay moy tandiku ndax seedee nit seedeel nit lu baax ak wax ci moom lu baax mi ngi garaawee ni seedeel ci seede wax ci moom lu bon voilà seedeel ci moom lu lu lu lu baax mi ngi garaawee ni seede ci moom lu bon garaawee ndax boo saa yu ma taxawee daan ne diw sàngam day ku baax la ak aka tedd aka aka tabe aka nangam daal di wax ci moom loolu yëpp li muy tekk mooy képp ku mu amal problème ci wax yooyu noonu ci maanaam ci jikko yooyu ma ko seedeel mooy ne man taxaw naa taxawaayu seede ci ne kon kookoo ko tooñ parce que euh, li muy tekk mooy man dama koo seedeel ne moom du tooñ maanaam woo kooku du tooñ jàmbur la xeetu wax yooyu su ma ko waxee rek li muy tekk mooy képp ku mu amul problème moom moo ko tooñ maanaam mi ngi mel ni man taxaw naa ci képp ku kooku amul problème rek ne eh, saa waay xamal ni kii yaa ko tooñ maanaam mu looloo tax bokk na ci li mu garaaw beneen bi ci des mooy nit ñi mën nañoo sukkandikoo ci loolu eh, jëflanteeg moom noo xamante ne mën nañ la nax loolu yëpp daf koy wane maanaam loolu moo tax mu garaaw maanaam c'est c'est di seede di wax wax rek dañ wax rek liñ xam moo tax bu ne fii ah aw musliman te nga wax ne jullit la rek maanaam mooy dugg na ci l'islam mooy lan comme li mu waxoon ci xadiis yi ñu weesu mi ngi julli mi ngi joxe azaka woor mi ngi woor nangam loolu daal mën nañ koo seede voilà buñ à ci biir moom xa mën nañ koo bañ a wax waaye nee na fa sakattu ma daal di noppi rek qalilan du néew su ma topp xalaba nii mu noot ma maa la nga xam ne ah la mu xam naa ko min hu ci moom maanaam mu tuddee xam-xam xalabatu zanni li nga xam ne moo noot ci njortam mu tuddee ko xalabatu zanni moo tax lii day dëgëral qaida bi wax ne xalabatu zanni kal muhaqqaq maanaam li noot ci njort dafa mel ni loolu la rek comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala fa in alimtum fiihinna xayran dégg nga xamee ci ñoom lu baax waaw maanaam euh, euh, maanaam comme ni ko alquran waxe niki noonu ak zann njort tamit daf koy tuddee xam-xam comme ni inni zanantu anni mulaqin hisabiya xamoon naa ne moom maanaam njortoon naa ne maanaam xamoon naa ne lay teg ah, ne dana ne yow man xayma dana ñëw ba ñu cay ba jox ma ba ba ma taseeg sama sama sama bu àtte dégg nga mu ne kon nag mu lama xam ca moom mu ne waaye fawut tu ma dellu rek ba ma nee ba ma xam nii lii kii li ma xam ci moom ma daa di dellu fawut tu ma dellu li ma xaalatii ci sama wax ja fa qultu ma ni yenente bi sallallahu maa la ko waroo ana lu xew ak yow ci diw waay waaw diw moom loo xalaat ci ay biram lu tax joxoo ko nee na fa wallahi waat naa ni inni naka man la araahu giñ naa ni maa ngi koy gis mu nekk koo xam ne mu'minan aji gëm la fa qaala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko aw musliman waaw te nga ne jullit la rek muy ñaareelu yoon bi maanaam loolu mooy ne bu fekkente ne nit ki dafa am loo xam te ne daf ko daf ci am certitude maanaam mën nay delluwaat su fekkente ne maanaam saa mu dugg ci ñàkk xorma ak ñàkk teggin mën nay delluwaat di répété waat wala boog muy laajaat beneen laaj boo xamante ne pour ngir mën a gën a mën a leerlu ngir gën a mën a dëgërlu li muy wax mu ne suma topp nag nee na galaba ni mu nootaat ma rek maa la nga xam ne alam moom laa xam minhu ci moom fa ma delluwaat li ma xaalati ci sama wax jaf mu dellu ci ñetteelu yoon nee na wa aada mu delluwaat rek rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam summa maanaam lama ma waxoon laa waxoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam dellu salam waxoon su topp nag xaala mu wax ko yenente bi sallallahu alayhi ne ko yaa Saad eyow eh, Saad maanaam inni naka man la wafii giñ naa ni danaa jox ar rajula ar rajula waay waay wa ghayruhu fekk ne keneen ahabbu moo gën a sopp ilay yee ci man minhu ci moom te loolu lu ko waral mu ne xashyata ngir ragal an yakubbahu ci mu jàllar bi ko allah bur yàlla fi naari ci biir sawara maanaam moom mooy mooy ñi ñu tuddee al euh, mu'allafat qulubuhum ñooñu bokk na ci ñuy joxe azaka mooy koo xam ne de ngir maanaam day doog a dugg ci lislaam wala mel noonu ngir ñu jox ko xaalis maanaam jox ko ci azaka bi wala ñu koy may xaalis wala ñu koy jox te ay teraanga ngir xolam gën sax ci biir diine lislaam wala boo koo xamante ne boo ko joxul mën na caa jële bàkkaar boo xamante ne mën na ko yóbbu sa wax maanaam ngir ne dana wëlbatiku xas la wax ci yow lu ñaaw dem la lu ne ngir ne danga koo joxut rek waaw loolu maanaam mu ne te lii tamit day tegtale ne man nañoo jox nit maanaam ngir mucc ci ay ayam loolu mën na mën na koo jox alal ngir mucc ci ay ayam saa nekk ger maanaam te war nekk ger waaye loolu tamit day wone xadis bi tamit ne dañ ciy jàngale maanaam ne Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leeralal sayyidina Sa'd radiyallahu anhu daf koo leeralal ana lan moom mooy xikma bi nekk ci lu tax joxul kii nga xam ne pourtant moom moo gën nii voilà moom mooy ne bàyyi na kii ma ndax fi mu toll am na mbir yoo xamante ne ci biir nit ñi bu ñu bu ñu nekkee ñun ñëpp mbooloo am na ci biir nit ñi ñoo xamante ne tey fi mu toll boo am na nooy doxalee ak ñoom euh, boo leen wanul maanaam ak xeetu teranga ak yooyu ñoom loolu da leen di mën a affecté alors que am na ñoo xamante ne ñoom loolu du leen wàññi dara ngir ne ñoom yàlla moo leen tax a waaw waaye lii tamit dañ ci jàngee ne bu ñuy seede daal lañ seede rek la ñu xam maanaam naan di wàllu yu laa yegg na maqaama sàngam ak yooyu te xamuñu ko léeruñu léeruñu ah voilà bu la leeree nag loolu leer na la waaye bu la leerul daal nga bañ a wax dara rek nga noppi ndax amu ci walla amul amul amul amul voilà mu ne war a waaw solo na ko Yunus te moom gisoon nañ ko tam mooy Yunus ibn Yazid ah al-Ayli waaw kay ah, mooy abu naj abu Najjaad mooy ma ibn abi Najjaad te muy abu Yazid mooy daakantalam mi ngi génn àdduna cent cinquantième cent cinquante-neuvième année am nañu ne cent soixante-septième année ak waa Saalih te moom gisoon nañ ko moom mooy Saalih ibn Kaysaan rahimahullah ma ne waa te gisoon nañ ko moom mooy Ma'mar ibn Rashid al-Asdi al-Haddaani euh, mooy abu dégg nga voilà Abu Urwata mooy dàqantam ibnu Abi Amr al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent cinquante ci année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na mbooloo mu mag mi nga xam ne ñoom ñoo njëkk bind ay téere xadiis yoo xam ne ne yu ñu dajale la ci ay bunt voilà moom mooy Ma'mar ibn Rashid bi ca Yaman imam al-Awzaa'i ca Sham al ah, imam ibnu Jurayj ca Makka imam Hushaym ibn Bashir ca Waafiq imam Malik ibn Anas ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam dégg nga mu ne kon wa mamar wabnu axi Zuhri ak doomi mbokku Zuhri voilà te moom mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim ibn Ubaydullah dégg nga maanaam Abdullah ibn Muslim bi moom mooy frère Zuhri voilà léegi Muhammad bii doomam moom mooy ibnu axi Zuhri moom la ñuy wax ibnu axi Zuhri dakkantalam moom tamit moo nekkoon Abu Abdullahi te mi ngi génn adduna cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu am na ñu ne cent cinquante septième année al-Qurashi al-Madani ani Zuhri mu jële ci imam Zuhri Muhammad ibn Muslim rahmatullahi alayhi maanaam mu topp càllale gi nga xamante ne moom la ko solowee xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko ci benn bërëb ci saxiixam mooy 1478 xadis numéro 1478 ah, niki noonu imam Muslim rahimahullah indi na ko ci ñetti bërëb yu mu tegale ci 150e xadis bi niki noonu imam ah, Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 4683 ak 4685 imam euh, an-Nasa'i rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 4992 euh, imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko euh, ci xadis numéro 1522 ak 1579 kon xadis boobu amaan na mën nañu yam insha allahu taala Euh, kon moom mooy leeral li nga xamante ne moom la moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax doon leeral ci xadis bi te moom mooy ne ñoom ñaari yi duñ maanaam maanaam ne nit ki maanaam bu fekkente ne dafa nekk jullit nii rek muslim moo tax ci imam al-Bukhari islam maanaam islam euh, ak iman ay ay ay ay ay ci lañ euh, ay ay synonyme moo tax fii bi imam moo tax mu indi xadis bi ngir laye ko et que islam fii nekkul ci xaqiqa waaye ngir ne bu ñu waxee ak diin diine moo dajale islaam ak iman maanaam comme ni nga xam te noonu la ko noonu dinañ ko gis insha allah ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne islam moom mooy lan mooy moom moo ak iman ak ihsan ñoo ñëpp ñoo dugg ci biir di baatu diine ñoom ñëpp voilà ñoom ñëpp ci biir baar baatu diine lañ dugg te diine jooju mooy islam ci boppam te gis nañ ci yeneen mbir yu bari yoo xamante ne diine jooju mooy iman ba tey waaw maanaam ñoom ñëpp ay en fait ay synonyme lañu al birru at taqwa comme yi ñu jot a gis al imaanu ah, al islaamu al ihsaanu ah ak ad diinu ah yooyu yëpp ñoom ay synonyme lañu waaye nag suñu àndee benn bu ci ne day jël maanaam maanaam kenn mënta wax diine joo xamante ne àndu sa rafetal kenn mënul wax diine joo xamante ne àndut ak wommatu kenn mënta wax diine joo xam ne àndut ak ngëm kenn mënta wax joo xam ne àndul ak ragal yàlla kenn mënta wax diine joo xam ne àndut ak baax niki noonu mbaax bu àndut ak ngëm àndut ak l'islam àndut ak ihsan àndut ak diine loolu mënta ne niki noonu et cetera maanaam toppal loolu yëpp ragal yàlla goo xamante ne àndut ak ngëm àndut ak islam àndut yooyu mënta ne loolu moom moo tax ci gis-gisu imam al Bukhari yëpp nekk benn waaye li nga xam ne mooy xaqiqa bi mooy ni dañoo lëkkaloo dañoo lëkkaloo nekk benn système boo xam te ne benn mënta dem bàyyi moroom loolu moom moo tax képp ku am benn cër ci islam di nga am tuuti ci i lu mu bon bon tuuti ci iman un minimum ci iimaan ak ci ihsan ak ci birr ak ci taqwa ku am ci taqwa dara da am ngëm da nga am ngëm da nga am birr et cetera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 Mm-hmm. waaw aaya boobu bismillah alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala aaya boobu borom subhaanahu wa dafa wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo xam ne dañoo gëm wala lazina haadu wal maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm te dëggu mooy jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yahuudi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nasaraan yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saabi'uuna yi ah, ah ñoom ñëpp nga xamante ne ay xeeti diini lañu yor waaye bu ñu seetloo ñenn la ci saxal ne ñoom ñoo gëm maanaam mooy te te dëggu mooy alladiina amanu mu teg ci ne man amana billahi wal yawmil aaxir falaa xawfun alayhim wa lahum yaxzanun képp ku ci gëm yàlla ak bis bu mujj bi loolu moom mooy nga xamante ne léegi gëm nañu yàlla. ak bis bu mujj bi mooy nag léegi dellu si nañ maanaam ñoom ñi ci gëm ñoom gëm nañ ñoom saxal nañ ngëm ci ñoom waaye waxul ne yë yë nasaraan yeeg yahudi yi gëm nañ waxul lool la daf ni léegi ñooñu bu ñu wéralee seen gëm dellu si bàyyi lañu ñu nekke ñëw nag léegi gëm te nga wax voilà ñi gëm ba pare ñooñu comme gëm nañ ba pare ñooñu jeexitalu wax ji mooy day confirmer rek mais comme ñoom gëm nañ ñoom léegi dugg nañ yahudi ku ci gëm bismillah nasaraan yi ku ci gëm bismillah sabiuna yi ak ñeneen ak ñeneen ku ci gëm bismillah dugg ci yéen ñii laa xaw naa leen wala ñooñu amul dara lu ñuy ragal ni ki amul benn ak njàqare ak tiis boo xam te ne daal leen dal waaye képp koo xam ne da ngaa préférer def ca la aaya bi nga xamante ne mooy sa ab aaya mooy fa wamal yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin képp koo xamante ne dafa sàkku beneen diine bu bokkut ak l'islam yàlla mu ne kenn du la ko nangul falan du ko waxul sax ne yàlla du ko ko nangul daf ni kenn du ko ko nangul mooy ne bu ñëwee àllaxira te même fii ci àdduna ak te boobu kenn du ko ko nangul ci lu wér al maanaam yàlla du ko ko nangu yeneen kii sallallahu alayhi wasallam duñ ko nangu malaaka yi d'accord wuñ ci loolu jullit ñi itam duñ d'accord ci ne yow li ngay def nii baax na bu àllaaxiraa nag buñ ñëwee mu loolu mooy kon acte bi fii ne waruñu ko ko nangul falan yuqbala minhu mën na nekk ne falan yuqbala minhu mooy kenn du ko ko nangul bu boobaa mu nekk xabaar bi nga xam ne maanaa bi la am mooy ne yàlla du ko nangu yenent bi sa yenn salaasan du ko nangu ak yenent yëpp ko naan salaasan duñ ko ko nangu malaaka yi duñ ko nangu ni ki noonu nit ñi nekk ci yoon bu baax duñ ko nangu képp ku sax nangu di mat a bàyyi xel du ko ko nangu ci kaw loolu dañ ciy xamee ni jullit bi amul droit nangu ko ko au moment wu lu yàlla nanguwut yenent bi salaasan nanguwu ko et cetera ñooñ kon duñ ko nangu waaye mu am leneen loo xamante ne euh, daf koy gën a dëgëral maanaam bu dee fa lan yuqbala minhu bu boobaa day nekk xabar bi maanaam insha bu boobaa day daal nekk xabar boo xamante ne maanaam bi moom mooy al mooy digal bu boobaa li muy tekki mooy bu leen ko ko nangul mukk te bu ñëwee fii ci àllaaxira nag ba ñëpp daje foofu fil aaxirati minal xaasiriin moom day bokk ci ñu perte kon bu boobaa ci li ñuy xamee ni aaya bi nga tudd léegi li muy tekki. mooy ñi gëm ñoom ñi nekk noonu maanaam état des lieux rek la def ne gaa yi gaa yaa ngi état des lieux baa ngi léegi nag képp ku gëm ay wañëwal bismillah yow moom dangay daan daal dugg ci texe ci géeju texe voilà léegi euh, te loolu li koy dëggal mooy hadith bu nekk saxe imam muslim bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne fa wa billazi nafsi bi yadihi laa yas laa laa laa laa yasma'u bii fii hadhihi al umma yahudiyyun wala nasraniyun thumma laa yu'minu bii illaa kaana min ashaabin naar waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom ci xeet wi yahud du ma dégg wala nasaraan topp gëmuma lu dul ne day bokk ci waa sawar loolu dafa leer naññ te ah yaxu alquran leeral na ko moo tax mu ne innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidina fiihaa ba pare teg ci ne ulaa'ika hum sharrul bariyya ñi nga xamante ne alladhiina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi min ahlul kitaab ci ñi nga xam ne ñooy ñooñu waa ahlul kitaab mooy ñan yahuudi ak nasaraan yi lan moo tax mu melale ak kéefir xam nga alladhiina kafaru minal muslimiina loolu loolu wéru loolu yan woon maanaam yéefiir yi ci biir jullit maanaam mais li tax yéefiir yi ci biir way maanaam ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere ci lu jiitu mooy yahuudi ak nasaraan yi li muy tekki mooy lan képp ku ci dul jullit yéefir nga moo tax mu ne Euh, yéeféer yi ci ahlul kitaab yi wal mushrikiina ak way bokkaale yàlla am ñoom nga xamante ne ñoom euh, amuñu benn téere bu ñu yor dañuy dañuy dañuy jaamu ay xërëm ak yooyu rek léeg-léeg sax ñeneen ñu nekk ay animiste ak et cetera ah? nga xamante ne baatu xam nga animiste baatu àjjana ak safara amul existé ci moom maanaam moowu àjjana ak moowu safara existé wul ci animiste yi euh, mu ne ñooñu ñëpp nag ñoom ñëpp ñii groupe bii ma wax yëpp. fii naari jahannam ñu ngi ci biir na sawara jahannam mu boole leen def leen yamale leen képp mooy ñi nga xamante ne ci waa ahlul kitab du muñ maanaam mooy dañoo weddi mooy dañoo weddi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mushriku ne mu ne ñëpp fii naari jahannam ci biir sawara jahannam la ñuy tàbbi xaalidiina fiihaa dañ fa la ñuy sax biir fa ba pare mu teg ci ne ulaa'ika hum sharrul bariyya ñooñu ñooñu dëgg dëgg ñoom ñooy ñu yées ci mbindeef loolu yëpp day teg dëgëral di di di leeral ne maanaam kon fee état des lieux bi mu def après daal di wëlbatikuwaat nag daal di waaw léegi nag képp koo xam ne nag nangu ngaa gëm ci man ah maanaam ñun bu boobaa nag billahi wal yawmil akhir ah bu boobaa dara du leen dal euh, loolu moom mooy moom yaakaar naa loolu leer na wallahu a a'lam wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin